فجعله عفاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يعفى ونيسرك لليسرى فذكر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 inna haadha lafi suhufi luula suhufi ibraahiima wa muusaa sadaqallaahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ñu ngi woon ba tey ci kitaabu salaati ci jaami as-sahih bu imaam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu ci baabu maa yuzkaru fil fakhd buntu li nga xamante ne moom la ñuy tudd ci wàllu lupp te waxoon nañ bu wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim naka noonu ci hadiis sayyidina bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne Yaqub Ibrahim muy ad-Dawraqi rahimahullahu ta'ala moom moo ko solo jëlee ko ci Isma'il ibn Ulayya moom mu jëlee ko ci Abdul Aziz ibn Suhayb mu jëlee ko ci Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne waxoon nañ ne càllale bi mooy jëmmi càllale bi nga xam ne moo ñëwoon ci hubbu rasul min al iman hubbu rasul sallallahu alayhi wa sallam min al iman amma li nga xam ne waxoon nañ tamit teqantal gi ajowoon ci Yaqub yi muy Yaqub ibn Ibrahim bi Eh, ak Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf ak Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari bi nga xam ne moom mooy àndandoo Seydina Abu al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man ala al-jami' rahmatun min Allah wa ridwan eh, amma eh, waaw liñ ci waxoon nag ne mooy al-muxtaliq loolu muttafiq wal muftariq la muxtaliq muttafiq muttafiq wal muftariq la ci xam-xamu hadith maanaam muttafiq dañoo dëppoo waaye muxtalif dañoo wu wal muftariq dañoo tàqalikoo gannaaw gi mooy ne ñoom ñoo bokk euh, tur wala bokk tur ak turu papa waaye nag fi ñu tàqali ko moom mooy génération bi ñu ko euh, kon ci seen ay sëriñ la ñu wuute ak taalibe yi nga xamante ne moom la ñu am ak seen génération foofu la ñu wuute naka noonu wuute nañ tamit <coughs> ci turu maam yi amma dàqantal bi ak tur bi ak turu baay ñoom ñoo ko nuroo ñoom ñëpp Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim la ñu tudd alayhim Euh, ak bu doon mu ak muxtalif loolu li li muy doon moom mooy ci ni ñu bindi seeni tur ci tomb yi wala ci euh, ci ci niñ koy maase loolu boobaa foofu lay doon hadis sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moo doon nettali ci wàllu Xaybar bi nga xamante ne bërëb bi nga xam ne mooy li ñu tudde euh, <coughs> maanaam bërëb bi nga xamante ne moom la moo tax ñu bindi hadis bi moom mooy euh, fi mu waxee ne summa xasara al-izaara an fakhidhi topp nag maanaam izaar bi daal di wuññeeku yëkkati ko ci wëllif li nga xam ne moom mooy luppam moom sallallahu alayhi wa sallam waaye gisoon nañ ne loolu qadiyatu ayn la ca qadaayul qadaayul a'yaan comme ni qaayida bi wax qadaayul a'yaan la tasluhu dalilan lil umum maanaam bu fekkente ne dafa am lu xew te la tax mu xew loola lu lu précis la ci loo xamante ne. Euh, kenn rek la concerné wala ci benn mbir la concerné wala benn xew-xew wala concerné la ko waral loolu mu ne fu ko jëlee jëli ko maanaam tegtaloo ko mu ngir mu mën a nekk àtte ngir mboolem mbir yi ci euh, ci ci mboolem jamono yi loolu moom moo tax jamono ji comme xew-xew bi deme maanaam ni mu demee nii xat-xat la woon ak it raj-raj loogu metti gi loolu moom moo indi woon euh, lupp googu lupp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ loolu maanaam du ak ci tayef naka noonu mu nit naa jàpp ne amaan na moom mooy nga xamante ne moom moo ko jagoo ak yeneen ak yeneen lool moom moo tax xadis bii du mën a nekk lay loolu la borom xam-xam yu ëpp ci borom xam-xam bi rahmatullahi alayhim waxte moom mooy jumhurul ulama comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ñaaka doone gisoon nañ ci baabun fii kam tusallil mar'atu fi siyaab bunt bi nga xamante ne moom mooy lee moom mooy wax ci ñaata yére maanaam ci ñaata la jigéen war a mën a sol ci biir maanaam la mën a sol maanaam ci yére maanaam bu solee yére ana ci biir ñaata yére la ma ñaata yére la war a a sol waxoon nañ ne li nga xamante ne moom la lu ëpp ci borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim wuuteeg lenn lu ñu soloo ci ñenn ci euh, euh, ci salafi ku mel ne al imam euh, Ata ibn Abi Rabah ak ku mel ne al imam Muhammad ibn Sirin rahmatullahi ala al jami' ñoom dañuy ak ñeneen ak ñu ak ñoom imam Mujaahid rahmatullahi alayhim ñoom dañuy wax ne lu ëpp ñeenti lu ñetti yére ak ak ak ak ak gi wala boog ñenn ñi ñëpp lu ëpp ñeenti yére ak ak ak ak kaala gi ak xeet yu mel noonu waaye li nga xamante ne ñoom seen wax jooju tamit moom mooy ne loolu lu ñu sopp la moo tax mbir mi shibhu ijmaa daanaka mu nekk na ko wax ne am na ci maanaam luy nuroog ijmaa borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci ne bu solee benn yére te yére booba matale mboolem jëmmum ji rek loolu bu boobaa jigéen ji bu jullee julli gi dina baax comme ni nga xamante ne noonu la nekkee waxu kom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ah, li nga xamante ne gisoon nañ di naka noonu hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bim al-fajra fa yashhadu ma'ahu nisaa'un min al-mu'minati murtalaqi'atun bi murutihinna thumma yakhrujna wa thumma yarji'na yarji'na ila buyutihinna la ya'rifuhunna ahad ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa ne daan na dem di julli di julli fajar mbooloo ci jigéen ñi daje nekk ñoom daadi di mën foo woo seen eh, seen seen seen seen eh, daal mën foo seen jàllaabe yi maanaam nga xamante ne benn rek lay doon nga xam ne bu ñu ko wàccee ci yaram bi yëpp lay daal di ëmb topp ñu daal di dellu si ci seen bëri biir kër yi ñibbi te kenn du leen xàmmee loolu tam boro bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegtale moom mooy ni julli loo ko gën a teel a julli moom moo gën comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe war ci mazhabu euh, jumhurul ulama te ñooy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim amma fuqaha'u hanafiyyi rahimahumullah ñoom dañoo jàpp ne julli loo maanaam bu dee julli suba la lu mu gën a leer moo gën maanaam nga yéexi ko ba mu commencé leer nga julli ko heure boobu moom moo gën loolu moom wuute la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bu ñu wuute ci boobu masala inshaa allahu taala bu ñu yeggtee ci kitaabu mawaaqiitu salaa daañ gën a euh, yaatal boobu buntu ak boobu masala waaye li nga xamante ne moom moo taxoon imam al-Bukhari rahimahullah indi xadis bi ci buntu bi moom mooy ne euh, li nga xamante ne moom mooy colin gi jigéen ñi solo daal di koy jullee te mu nekk benn yére yi kese nekkutoon ay yére yu bari naka noonu gisoon nañ ci buntu buntu suñu jotaay bi weesu baabun iza la fi a lahu a'ma a'lamun wa nazara ila alamiha maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne su fekkente ne nit ki dafa julli ci yére boo xamante ne dafa amee ay mandarga maanaam dafa am ay signe wala ay insigne wala yu mel noonu eh, nit ki nag eh, daa xool ci mandargay julli googu gisoon nañ ci hadith sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ba imam ibn Shihab az-Zuhri solo ibn Urwa ibn Zubair ibn Awwam mu jële ko ci sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' mu wax ne kon mu wax maanaam yére bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullee woon te mu amoon mandarga yu te nekkoon mu di ko xool ba mu delloo ko sayyidina Abu Jahm radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom moo ko moomoon mi ci tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam delloo ko ko gisoon nañ tamit acte yi nga xamante ne moom moo ci aju woon ak li nga xamante ne moom lañ ci waroon na wax ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari daan ni baabun bunte ngi nii iza salla bu fekkente ne nit ki dafa julli in salla bu fekkente ne nit ki dafa julli fii sawbin ci bi yére boo xamante ne musallabin dafa am euh, sal maanaam dafa am croix salib maanaam dafa am croix euh, bu fekkente ne ndax xam ngeen ni li tax mu wax waxi croix moom mooy mbir mi maanaam croix signe la boo xamante ne waa jàngu bi ñoo ko moom maanaam euh, kë chrétiens yi ko moome loolu moom moo tax maanaam kon bu fekkente ne nit ki nag da koy jullee ci yére boo xamante ne signe ba ca nekk maanaam mandarga yi ñurul jullit la maanaam loolu <coughs> la ci jublu waaye du croix bi ci jëmmi boppam mooy problème bi waaye mandarga la rek boo xamante ne ñiy julli maanaam ñi dul jullit ñoom ñoo ko euh, yore <coughs> naka noonu wala boog aw wala boog tasaawiira ay ay ay ay lu ñu ay lu ñu rëdd maanaam ay ay ay tasaawiir moom mooy ay ay ay ay lu mel ne ay ay forme ñoo ci nekk maanaam ay silhouette loolu ñoom ñoo ci ñoo ci nekk mu ne xal ndax tuf sadu tuf tuf taf sudu day yàq salaatu julleem Ah, wa ma yunha ak ana lan moom mooy li nga xamante ne moom lañu ñu tere min zalika ci loolu lii nag boo gisee boobu mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi buntu bi di laaj laaj bi moom mooy ne li ëpp ci bopp maanaam moom mooy ne ah, ah, maanaam moom mooy ne dafa masala bi dafay delluwaat ba tey ci halin nahyu yaqtadi al-fasadu am laa ndax tere ndax tere dafay daal di waral maanaam ak yàqu jëf waaw wala déet ndax bu fekkente ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo tere ah, dafa tere nit ki yor li nga xamante ne maanaam sol yëri boo xamante ne dafa am ay croix wala book ay mandarga maanaam signe boo xamante ne masalan yahuud yi ñoo ko moom wala book nasaraan yi ñoo ko moom wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñeneen ñoo xam ne du ñu ay jullit wala ñoo xamante ne dañoo nekk ay xeeti nit ñoo xam ne dañoo àndandoo ngir xeex diine l'islam ak beneen xeetu diine wala boog ñu weddi yàlla borom bi subhaanahu wa taala wala boog ñoo xamante ne ci lu bon la ñuy dox maanaam nekk mbooloo moo xamante ne ci lu bon la ñu jëm loolu seen yëri yi maanaam di sol luy tegtale seen yëri yi yoo seen boo xamante ne dafa am lu mel signe buy mandargal loola loola dafa xaraam loolu moom moo tax ñu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax ne masalan képp koo xamante ne dafa sol yëri yi waa jàngu bi maanaam masalan euh, prêtre yi yi ñuy sol ab jullit bu ko solee loolu day tegtale mu du génn na ci lislaam lu tax ngir maanaam wane gi mu wane ne moom ci ñii la bokk loolu ndax xadis bi wax ne man tashabbaha bi taw qawmin fa huwa minhum képp koo xamante ne euh, dafa nuru nuru lu aw gaay rek ci ñooña nga bokk loolu moom moo tax maanaam ku sol xeetu yëre yu mel noona donte xam nga mën na bañ a nekk dara waaye loolu day génn nit ci lislaam li koy waral te day tax nit ñi ñu àttee ci nit kooku ne dootul jullit ngir ne mbir moom yéefir yi dong ñoo koy sol maanaam loolu doo gis keneen ku dul pérette di ko sol kon nag nit bu demee ba dem jënd ji yi boobu ñëw solal ko boppam loolu li muy tekkili moom mooy féetale na boppam foofee loolu lu bari ci borom xam-xam wala lu ëpp ci ñoom rahmatullah alayhim loolu la ñu wax donte am na ñoo xamante ne fa ñu yam moom rek mooy ne loola yéene bi la ñuy seet waaye ala kulli xaalin jëfam jooju moom dafa loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci ne loolu nga xamante ne moom la def dafa xaram ndax nag léegi bu nit ki bu jullee ak yére bu mel noonu ndax julli gi baax na waaw wala déet loolu yëpp dañuy day daal di dugg ci masala yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suñu buntu bi mu daal di wax moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilay haddathanaa Abu Ma'mar Abdullah ibn Abdullah ibn kon moom ñu ngi siiwee ci dàqantalam bi nga xam ne moom mooy Abu Ma'mar waaye fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom bu daan indi daan haddathana Abu Ma'mar waaye fii indi na ba indaale turam mu ak turu baayam moom mooy Abdullahi ibn Amr ibn Abi al-Hajjaj eh, te moom eh, muy Abu Ma'mar al-Basri rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ti moom ci kenn ab doxul seen diggante amma ñeneen imam Muslim imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñoom solo nañ ay xadiisam waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom amma imam Ibn Maaja rahimahullahu taala solowul ci moom benn xadiis rahimahu rahmatullahi ala al-jami' qaala mu ne haddathana al Abdul Waaris moom mooy al imam Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi rahimahullahu taala moom tamit waa Basra la mooy abu moom moom Abu Ubayda at-Tamimi al-Anbari al-Basri rahimahullahu taala ah, moom mi ngi gane adduna téeméeréelu at ak juróom benn ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam 106e année ah, haditham ñoom ñi ngi ci kutubu sitta ah, moom dund na ci mu ngi génn adduna 180e tuuti ginnaaw Hammad ibn Zayd ak imam Malik euh, ñoom maanaam moom euh, imam moom ndax moom ci muharram la génnee adduna atum muharram la génnee adduna euh, ci weer ci wala weeru muharram ci atum cent quatre-vingt ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci la génn adduna amma ki nga xamante ne moom mooy Hammad ibn Zayd moom mi ngi génn adduna cent soixante-dix-neuvième année bi comme imaamu Malik rahmatullahi ala al jami' Euh, moom ay xadisam kon ñu ngi ci kutubu sitta mun a qaala nee na haddathana Abdul Aziz ibn Suhayb moom tamit euh, gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala te moom mooy al imam Abdul Aziz ibn Suhayb Abu Hamza al Bunani rahimahullahu ta'ala moom it waa Basra la euh, ci ñi gën a dëgër ci hadis Sayyidina Anas ci la bokk rahimahullahu ta'ala waxoon nañ ne ñi mu ci moom moom mooy ku mel ne Seydina Anas ibn Malik ak Abu Nadrata al-Abdi ak Shahr ibn Hawshab radiyallahu ta'ala anil jami' naka noonu noonu la amee ay taalibe yu mag ku mel ne Shu'bata ibn al-Hajjaj ku mel ne imam Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri ku mel ne eh, Hammad ibn Zayd ku mel ne Hushaym Bashir al-Wasiti eh, ak ku mel ni eh, imam Abdul Warith bii nga xam ne moom moo solo ci moom ak ñeneen ku mel ne Sufyan ibn ak ku mel ne al Mubarak ibn Suhaym rahmatullahi ala al jami' naka noonu euh, moom euh, kon moom siqala waaye bëriwul hadith comme niñ ko waxe mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Anas ibn Malik mu ne an Anas te moom mooy Anas ibn Malik euh, radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom bokk na ci muksiruuna yi mooy ñi ëpp li nga xamante ne solo nañ ko ay xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, te moom bëri na ay taalibe lool comme niñ ko gise woon ba ñaar téeméeri nit solo nañ ci moom ñu ay xadis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ci musnad baqi ibn makhlad rahimahullahu taala am na ci deux mille deux cent quatre vingt yoo xamante ne imam al ak imam Muslim rahmatullahi alayhima bokk nañ solo ci moom cent quatre-vingts hadith imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts hadith imam Muslim wéetoo ci quatre ci ay haditham moom radiyallahu anhu mu ne annahu qaala qaala nee na kaana nekkoon na qiraamun ab ab rido maanaam qiraam moom mooy rido rek loo xamante ne dañ koy jël di ko ci biir kër yi Euh, mu nekk ci bunt yi ak yo ak léeg-léeg mu wër euh, mu wër ci biir comme fii ni mu wëree nii ni mu nekkee luy dox diggante euh, benn espace ak beneen espace bi maanaam mu nekk loolu waaye nag dafa am ay maanaam day nekk ci leen lay nekk leen suuf lay nekk ba pare day am ay rëdd-rëdd ay dessins yu ci am naka noonu day daal di am tamit maanaam ay xeeti couleurs yu wuute loolu moom mooy xiraam rideau bu mel noonu lay doon mu ne moom la amoon li Aisha te ñeel sayyidat Aisha radiyallahu anha satarat daf ci nëbboon bi ci ci moom jaane ba baytiya maanaam wàllu néegam ba mu ko defee ndox comme nag xiraam la maanaam day am ay dessins yu ciy nekk ak ay rëdd rëdd waaye dessins yi li ci problème bi fii moom mooy dafa li li mu am relief la maanaam li nga xamante ne loolu la taxawee moom la amee relief te loolu li koy leeral moom mooy ne insha allahu taala daañ ko gis léegi ci wàllu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute yi nga xamante ne moom lañu ñu euh, wuute ci maanaam ak wax ji nga xamante ne moom la ñu wax bokk euh, ci masala yi euh, lépp loo xam xamante ne dafa bari ay defee waaye tamit loolu insha allahu taala daañu leeral lan mooy li ci xaraam ak lan moom mooy li nga xamante ne moom moo ci dagan mu ne fa qaala ci la waxee annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amit yi toxalal an naa wallif ñu xiraam ak sa sa sa rido bi maanaam waay waay doxalal ñu sa rido bi haza bi fa innahu nak moom la tazalu dañu toon tasawiruhu tasawiruhu ay ay ay ay ay ay meloom maanaam ay ay ay ay ay forme yi nga xamante ne moom la amee maanaam silhouette yi yi nga xamante ne moom la taxawee ñoo ca ne toor toor taaridu ñuy gaaral fii salaat yi ci sama julli maanaam moom mooy bu ma taxawee ci kanamam xool gi ma koy xool maanaam bu dee ci jëmmi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam comme li ñu waxoon ci xadiisu Abu Jahm bi radiyallahu ta'ala anhu moom lañ ciy wax waaye bu fekkente ne keneen la ku moom maanaam mën na koo fitnaal te mën naa nekk loo xamante ne da koy xool muy tax ba du concentré wu maanaam xolam teewlu gi nga xam ne moom la waroon a lu ci biir julli gi loola bu boobaa du ci am loolu nag moom li nga xamante ne moom moom mooy liñ ciy tere moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bii fii amma ñi nga xamante ne ñoom maanaam ku mbo mbooloo ci suraaxe rahmatullahi alayhim ku mel na imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dañoo dañoo jàpp ne euh, hadith bi maanaam tegtalewul li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci bunt bi waaye bu boobaa li nga xamante ne moom lañ ciy tontu moom mooy ne la nga xamante ne moom moo ca ne la maanaam moom mooy rëdd yi nga xamante ne xeeti rëdd yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci rido booba moom bu boobaa loolu moom moo tax moom moom moo ci nekk maanaam moom mooy forme yi nga xamante ne moom la am te bu amee forme yooyu bu boobaa euh, te forme yi dañuy taxaw te euh, moom mooy comme euh, statut maanaam loolu mooy loolu mooy tas mooy tasawir yi maanaam moom mooy parce que taswir baatu taswir mi ngi jugee ci suura suura moom mooy jëmm forme ndax bu fekkente ne du am lu dul forme loolu shakl la tudd maanaam moom mooy lu ñu rëdd comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci hadith Seydina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne dafa ñëw di jiite nit ñi julli fekk ci kanam ñu rëdd fa ay rëdd maanaam dessin fa def fa ay dessin bi nga xamante ne moom lañ fa def ay dessin eh, moom mu ne nañ ko dindi eh, Sahl Seydina Sahl ibn Hunayf radiyallahu ta'ala anhu ne nekko bi lañ nee ko dindi mu ne ko lu tax mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne fépp fu am ay rëdd ay ay yu mel nii nañ ko dindi mu ne ko déedéet xanaa déggoo li mu wax illaa in kaana raqban fi sawbin maanaam ndere ba mu def ne su fekkente ne ay la maanaam yoo xamante ne ay dessin la yoo xamante ne ci mbalaan la ne maanaam bu boobaa loolu dootul duggati ci biir tere gi nga xamante ne moom lañ ko tere ci kaw loolu ci la ñuy gisee beneen masala boo xamante ne moom moo ñu dugal ci moom moo lëkkaloo ak euh, masala bi moom mooy boo xoolee imam al-Bukhari rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu la ñu terewee lépp lu am relief maanaam lépp loo xamante ne boo ko lambee da ngay mën a gis ne lii ak tissu bi tolloowuñ loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu tere masalan tey moo te loolu mooy lii borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhi mooy lépp lu mën a am takkandeer maanaam lépp loo xamante ne tey bu bu mën naa am takkandeer te mooy lépp loo xam ne boo ko lambee di nga gis ne fi nga lamb moom ak comme lii ma sol nii fii di lii tolloowul ak li ci def bu boobaa bu fekkente ne dañ ci dessiner loo xamante ne jëmm la joo xamante ne euh, jëmmi nit la masalan wala boog mu nekk jëmmi benn rab ci rab yi bu boobaa day daal di nekk lu xaram loolu day daal di xaram yére boobu day xaram bu fekkente ne nag dafa xës ba nekk lu xaram xanaa bi lay rahmatullahi alayhim dañuy jàpp ne yére boobu boo ko jullee julli ba baaxul ndax dafa bokk ci seen sax mooy yére bi ñuy jullee ñuy julli yére ba dagan te comme yére boobu dafa xaram moom bu boobaa boo ko solee yére boobu du du du du sa julli du baax loolu mooy mazhabu xanaabila yi rahmatullah alayhim amma ñeneen ñi ci def te moom mooy yeneen fuqaha yi di ma sa xanafiya yi ak sa ma sa ak maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañuy jàpp ne sa julli baax na ba tey waaye nag li nga def moom nekk na loo xam ne dafa xaram te loolu tamit maanaam bu fekkente ne kon yére bi dafa am relief bu boobaa loolu moom mooy lu xaram amma li nga xamante ne dañ koo rëdd rek mu nekk xeetu dessin loolu shakl la tudd def ko tuddul taswir tashkil la tudd maanaam ak ak maanaam mooy lu ñu rëdd mooy moo tax tarqiim mooy rëddal dara maanaam kon ci wàllu dessin boobu loolu bu boobaa day daal di du dugg ci li nga xamante ne moom mooy lu xaram foofu nag lu ñu bëri wuut maanaam euh, juume ci ni ñuy déggee xeetu xadis yooyu ndax Ah, hadith yooyu comme ni nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala loolu la wax ne sawwarakum fa ahsana suwarakum borom bi subhaanahu wa taala moo leen jox jëmm ngeen am melo jëmm waaye moo rafetal seeni jëmm maanaam loolu moom moo tax a hadith yëpp nag yi muy wax mooy ñii nga xam ne dañuy def comme ñi euh, tëgg yi nga xamante ne dañuy def ay sculpture masala ñooñu noonu gis nga boo demee romb sumba jun ñi ngay romb foofu wala ñooñu ñuy def loolu moom yooyu la ñuy wala boog yi nga xamante ne dañoo nuru lu mel noonu su fekkente ne euh, wala boog defar ab statut wala yu mel noonu yooyu moom dañ koy loolu nag moom moo tax maanaam loolu mooy sew sew bi tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala lëkkale ko ak croix yi maanaam loolu moom euh, sew sewul maanaam li tax moom mooy lii lay xaraame noonu la liy xaraame te loolu yeneen di ko gis insha allahu taala ci hadith sayyidat ummu salama bi radiyallahu taala anha bi mu daan wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juróomi fan laataa muy génn adduna loolu la doon wax naan ñoom maanaam ne euh, euh, ñooñu euh, maanaam fekk ñu doon wax copte copte yi maanaam ak seen église yeeg yooyu ba yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax naan ñooñu day su fekkente ne ab yonent da daan génn ci ñoom dañ daan def ci bàmmeelam maanaam banaw ala ala ala ala qabrihi masjidan maanaam dañ daan teg ci bàmmeelam loo xamante ne dañ ko daan sujjóote maanaam. ci beneen riwaaya suura maanaam ab jëmm boo xamante ne moom lañ fay teg bu ko defee ñu ñëw di ko sujjóot wala boog ñëw di fa eh, di ko di ko jaamu wala di ko ñaan loolu insha allahu taala hadis boobu buñ ci yegsee daan gën a leeral masala yi aju ci wàllu boobu insha allahu taala beneen bi ci def nag moom mooy rëdd eh, bu fekkente ne mbir mi kon ci dessin la yam loolu dootu nekk ci lu xaraam waaye bu fekkente ne mbir mi dafa jekki dafa am relief loolu day daal di dugg ci lu ba mu def su fekkente ne dessin bi tamit dafa nekk loo xamante ne jëmm dañ dessiné dafa xarab masalan tey nit ki dessiné jigéen joo xamante ne solul yére masala wala góor goo xamante ne solul yére yooyu tamit dafay xarab maanaam loolu bu boobaa la ko xaraamal du jëmmi dessin bi waaye na dessin ba moo ko xaraamal loolu bu boobaa euh, ci kaw loolu lay daal di duggu naka noonu su fekkente ne tamit euh, euh, ala kulli xaalis maanaam loolu ngir tënk masala boobu rek maanaam léegi nag bu fekkente ne xam nañ ne am na teqantal diggante loo loolu ak loo ak li nga xamante ne moom mooy li ñuy rëdd loolu moom moo tax mbaj maanaam njegenaay bi nga gis ci njegenaay bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoroon ñu dessiné ci ay forme te yenente bi sallallahu alayhi wasallam terewu ko waaye bi mu tere moom mooy beneen bi nga xamante ne lañ ca dessiné maanaam dañ ko caa ñaw mu nekk mu jël relief loolu yooyu lañu yooyu la tere te loola lañ cay tere mooy la nga xamante ne dafa yor jëmm luy dund waaye bu dee ay garab la wala paysage wala yu mel noonu loolu du nekk tamit lu xaram loolu tamit muy beneen teqantal boo xamante ne daf koy am euh, beneen bi ci des moom mooy ne euh, lépp loo xamante ne dafa dugg kon ci comme niñ ko waxee woon léegi mooy dafa dugg ci forme maanaam ci ci euh, loo xam ne ay insigne la wala ay signe yoo xamante ne ña ko moom mooy masalan nasaraan yi wala yahuud yi wala wala ñu demee nekk franc-maçon yi wala ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom euh, da wala ay yenn xeetu kàccoor rek yooyu bu boobaa day daal di xaram te julleendoo ak moom sol yére bu mel noonu ci cosaan rek dafa xaram waxuma laa nga koy jullee boo ko julleewee day xaram euh, waaye nag sa julli ci li ëpp ci borom xam-xam yi yàquwul wuuteeg li nga xamante ne moom la Hanafi Hanabila yi rahmatullah alayhim wax comme li nga xamante ne euh, noonu lañ ko xamee ci qaa'ida boobu hal nahyu yaqtadi fasaadu am laa Euh, loolu leneen bi ci des nag moom mooy ne euh, julli googu dana baax ndax maanaam lii wane ni nag julli googu dana baax mooy ne gis waxuñu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam baamu na julleem gi maanaam daf koo julli waaye baamuwul julli gi beneen bi ci des moom mooy ne képp ko mooy mooy euh, mooy mooy ne yi wala boog yëri yi nga xamante ne moom lañuy def yéen loona moos ñu bàyyi xel maanaam lépp loo xamante ne dañ koy sol wala boog ñu koy def ci suñu suñu kër yi war nañoo bàyyi xel tamit maanaa bi ak masala bi hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat benn yoon ci ci Sahih bi mooy hadith numéro cinq mille neuf cent cinquante ndax hadith bi dafa bokk tamit ci hadith yi Sayyidina Anas euh, wéetoo wëlliif imam al-Bukhari eh, eh, maanaam hadith yi nga xam ne moom la imam al-Bukhari yi wéetoo imam Muslim ci mboolem kutubu sitta imam al-Bukhari rek moo soloo bi naka noonu euh, imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko xadis numéro douze mille cinq cent trente et un ak quatorze mille vingt-deux euh, kon ci biir euh, kon ci biir quatre-vingts xadis yi nga xam ne moom mooy xadis yi Seydina Anas yi imam al-Bukhari solo radiyallahu anhu Seydina Anas bii benn la ci nangu mu ne kon ñu maanaam buntu bi mu baabu man salla fii farruuji hariirin thumma naza'a baabu buntu man ki nga xamante ne salla dafay julli fii farruuji euh, farruuj moom dafay nuro qaba maanaam mooy comme xeetu yére lay doon bu am maanaam xeetu maanaam manteau lay doon bu am euh, manche bu am ay loxo waaye maanaam boobu mooy comme bi baal sol rek bi baal am na yére bu mu sol ni ñetti abdu yi léeg am na ci benn boo xamante ne mooy bu jaune bi am na ci benn boo xamante ne moom la dugal li mu dugal noonu loolu mooy xabaar léegi nag boobu nag farruj nag mooy xabaar boo xamante ne ci ginnaaw dañ ko xar maanaam mu wàcc maanaam ci suuf ci ginnaaw moo am xar-xar loolu moom mooy farruj léegi nag ku jullee ci farruj xariirin boo xamante ne xariir la xariir mooy soie so sooy la ko wolof di wax <coughs> summa topp nazaahu mu daal di koy rocci maanaam lii nag <coughs> imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo wax ne ngir euh, wax maanaam ne xadis bi maam dafa dëppook waxu yen jëf yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis sayyidina Uqbata ibn taala an bi nga xamante ne moom la indi <coughs> inshaa allah amma li nga xamante ne moom mooy xadisu moom moom mu kon li waay nag bi ak masala bi nga xamante ne moom la làmboo moom mooy yére boo xamante ne sol ko dafa xaram rek ci ci luñ ci gàttal maanaam ngir ne xariir maanaam soie dafa xaraam ci góor mu sol ko maanaam jullitu góor dafa xaraam ci moom mu sol xariir mu sol sooy soie léegi nag bu fekkente ne kon euh, jullit bu góor bi moom moo moom maanaam moo ko sol bu boobaa euh, julli mu julli ci dafay xaraam waaye nag mu ne topp nag mu rocci ko maanaam muy def jëf yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam imam al-Bukhari rahimahullah fii dafay leeral ne bu fekkente ne dafa am yow nooy nooy doxale ci sa wàllu diine wala boog euh, ngay sol yére boo xamante ne gis nga ni dekate lii baaxutoon maanaam nga daal di ci roy tànk yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom mooy nga simmi yére booba waaye boo ci gisee baatu nazaa waxul ne da ko simmi mais dafa ne da koo rocc maanaam nga gis ne euh, simmi koo xamante ne la daf cee ànd ak doole ak kattan waaye tamit ak aku aku gaawaay loolu moom mooy euh, na mu ko defee loolu nag bi mu ko defee ba pare daf ni ndax sayyidna Jibril alayhi salaatu wassalaam moo ma ko tere loolu moom moo tax mu dindi ko waaye te loolu moom mooy wane ne xadis boobu moom dafa nasaxal mi yeneen xadis yi ci wàllu euh, li nga xamante ne moom mooy xariir moom mooy sooy Ah, loolu nag mu ñu mën a kon qaala bil isnaad al muttasil fii awwalil kitaab ilayhi haddathanaa Abdullahi ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Misri al-Kalaa'i al-Misri rahimahullah waxoon nañ ko moom taalibil imaamu Maalik la rahimahullah bu al imaam ah, di ah, imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala su bëggee solo hadith ci Muwatta bokk na ci ñi muy tànn naka noonu buy solo ci hadith Seydina al imaam al-Layth ibn Sa'd rahimahullahu taala tamit bokk na ci ñi muy tànn mu ne moom Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu taala maanaam euh, te waxoon nañ tamit ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala rek moom moo solo ay xadiisam ci lu amul kenn ku dox seen digganteem ak moom waaye ñeneen ñi ci des ni ñit solo ci moom te moom mooy imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullahi alayhim ñoom dafa am ko dox seen diggante ak moom Euh, maanaam euh, amma imaamu muslim ak imaam ibnu maaja ñoom solo wuñu ay hadisam euh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana al-Layth te moom mooy Layth ibnu Sa'd rahimahullahu ta'ala moom tamit gisoon nañ ay hadisam moom imaam moom imaam Layth ibnu Sa'd moom mooy imaam waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mooy Abul Haarith al-Misri moom mi ngi génn euh, at mi ngi gane adduna cent cinquantième année euh, euh, astaghfirullah maanaam quatre-vingt-quatorzième année maanaam comme imam Malik ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon imam waa Misra rahimahullahu taala bokkoon nag ci sëriñ yu mag yi nga xam ne borom Euh, mazhab yi nga xamante ne mazhab yu yu amatul mazhabam amatul al-laythiyya waaye euh, imaamu ash-Shafi'i rahimahullahu taala moom màggaloon na ko lool rëyaloon na ko te rëccu na lan moom moo tax fekkewul woon imaam Layth ibn Sa'd bi rahimahullah muy imaam bu màgg te hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta bokk na ci liñ ko xamee wax mooy borom alal ju baree baree bare bari la waaye mësta génne azaka maanaam ndax lu tax mësta génne azaka ndax alal ji doonu woon toog ci ci loxoom yàlla nag da ko wërsëgale woon. maanaam daanaka jamono ju nekk da nga daan gis alal ju bari daan ñëw ci moom waaye dara daanu daanaka daanul defe lu mën a génnee azaka ngir saraxe gi mu koy saraxe euh, moom an Yazid euh, te moom mooy Yazid ibn Abi Habib euh, al-Azdi rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Raja moom tamit gisoon nañ ko Abu Raja al-Azdi moom it waa Misra la rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 128e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon tamit koo xamante ne ku wóor la bëri lu mu jàngale ci ay xadis nekkoon moom im mufti wa misra ci jamonoom nekkoon ko xam ne boroom xel mu rëy la nekk borom xam-xam bu màgg nekk ki nga xamante ne comme ni ko al imam ibnu yunus waxee rahimahullah ak naka noonu la ko euh, maanaam ne moom mooy ki njëkk a jàngale ki njëkk a wax waxi euh, xam-xam dëgg dëgg dëgg di nettali ay xadis di ko jàngale Euh, ak di ko tasaare ca Misra ndax lu euh, moom muy tamit ki njëkk waxtaane wàllu yu dagan yi ak yu xaraam yi ak masala yi maanaam di di xóotal masala yi fiqh yi di ko leeral ak di ko toj ko moom moo ko njëkk def ci Misra mooy Abu Raja al-Azdibi rahimahullahu taala ñu nag mu ne waaye nag ndax lu njëkk lu jiitu moom mu fay ñëw ah, ca Misra lu jiitu mu fay nekk di waxtaane ak yooyu ñoom dañ daan waxtaane rek euh, fitna yeeg Euh, li nga xamante ne moom moo aju ci xemmem loo nit ñi ak di leen ragal look ak xeet yu mel noonu ak di nettali ay histoire yooyu rek mooy di gàmmu daal en gros gàmmu daal lañ xamoon avant waaye xamuñu woon maanaam di waxtaanee dëgg-dëgg xam-xam di waxtaanee ay masala maanaam laata moom mu fay ñëw waaye ba mu fa ñëwee ba léegi moom foofu xam-xam musu faa jóg ra euh, euh, nga loolu tamit kon bu boobaa ngëneel googu yëpp mënef na ko koo askanale rahimahullahu taala moom mooy Abu Raja al asdi te mawlaa la ànd ak loolu yëpp mawlaa la jaam bu ñu goreel la rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an abil xayr te moom mooy Marsad ibn Abdullah al-Yazani suñu hadis bi weesu suñu hadis bi weesu bu ñu xoolee ñoom ñëpp wa Basra lañ sunu hadis bi ñoom ñëpp waa Misra lañ maanaam kon euh, suñu euh, loolu euh, dañ ko fàtte woon a leeral ne waaye suñu xadis bii wees ñoom ñëpp waa Basra lañu rahmatullah alayhim kon Abul Xayr moom mooy Marsan ibnu Abdullah al-Yadani rahimahullahu taala mu gën a siiwee maanaam ñu koy wax ci Abul Xayr al-Yadani rahimahullahu taala moom tamit waa Misra la moom ci taabi'i la bokk rahimahullah ci siqaat yi moo nekkoon tamit ci jamonoom mufti waa Misra rahimahullahu taala moom nag dafa takko dafa takkoo woon ak sayyidina Uqbata ibn Amir radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la solowee ci moom moo tax bokk na ci kenn ci imam yu mag yi ci borom xam-xam yu kawe yi rahmatullahi alayhim moom nag boo ko xoolee ci waa Misra comme li Yahya ibn Ma'in wax rahimahullah nee na boo ko dee nattale euh, euh, euh, maanaam mooy li mu jëlee ci at maanaam moom li mu wax ne Euh, boo ko dee xool moom euh, nga nattale ko ak waa ca Kuufa maanaam da nga koy nattale da nga koy gam-gam lekk Alqama ah voilà Alqama ibn Yazid an-Nakha'i moom ni mu mel ca Kuufa nga xam ne imam la borom xam-xam bu mag bi rahmatullah ginnaaw saxaaba yi moom ak aswad maanaam moom noonu la meloon ci ginnaaw euh, maanaam laata al laata maanaam moom it noonu la meloon ci waa Misra. Euh, moom amoon na borom gëneel la gu naka noonu tamit bokk na ci liñ ko xàmmewee mooy jaamu yàlla bu bari rahimahullahu taala euh, mu ne an Uqbata ibnu Amir te moom mooy saxaaba bu mag boobu radiyallahu taala anhu Uqbata ibnu Amir ibnu Abs al yu bari nag la ko maanaam bokk na ci dàkkantal mooy Abu Hamad ak Abu Saad ak Abu Amir euh, ak Abu Amr ak Abu Abs ak Abu Asad maanaam yooyu yëpp ay dàkkantalam lañ yoo xamante ne euh, wax nañ sax ne abul aswad tamit abul aswad al-misri yooyu yëpp ay dàkkantalam la rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna juróom fukkeelu at ak juróom ñett loolu mooy li gën a wér ci ay biram maanaam ne jamono jooju ci la génn àdduna radiyallahu taala anhu nekk sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, nekkoon ko xamante ne Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu moo ko yabaloon Misra ngir mu nekk fa kilifa ginnaaw Utbata ibn Abi Sufyan gin euh, dégg nga loolu ginnaaw ga nag ci la fa jëlee daal di koy xareloo euh, ci géej ga ci atum ñeent fukk ak ñaar ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na tamit li ko xame woon moom mooy da daan lu ñuul maanaam lu ñuul la daan Euh, bokk na tamit ci li mu ràññee moom mooy ne xam-xam bu bari la amee woon ci alquran ak xam-xam yi aju ci xam-xamu miraas loolu tamit euh, beneen mbir la bokk te bokk na tamit maanaam borom làmmiñ bu leer la naka noonu euh, waykat la woon maanaam ku mënoon poésie la moom kon saxaaba boobu radiyallahu ta'ala anhu moom nag li mu soloo ci ay xadis ci xadis yenente bi sallallahu alayhi wasallam juróom fukk la ak juróom maanaam moom lañ xam ci ay xadisam maanaam cinquante cinq xadis yoo xamante ne juróom ñett yi ñoom ñoo nekk ci saxiixu imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom Uqbata ibn Amir al-Juhani bii nag radiyallahu anhu moom mooy maamu ñoom Cheikh Omar voilà moom la kii la maanaam bokk du du Uqba ibn Raake euh, ah, du Abdullah ibn Uqba ibn Mas'ud de Uqba ibn Amir al-Juhani bii la radiyallahu taala keroog biñ ci doon wax voilà Uqba ibn Amir al-Juhani bii la radiyallahu ta'ala moom mooy voilà moom mooy maamum Cheikh Omar sahaaba bi radiyallahu ta'ala moom kon waa Misra la li ëpp nag ci ay euh, xadiisam waa Misra ñoo ko solo moo tax euh, nga gis ne xadiis bi ñoom ñëpp waa Misra lañ rahmatullahi ala al-jamii mu ne radiyallahu ta'ala an al-jamii mu ne qaala nee na uhdiya euh, addiyal nañ maanaam mooy ne jox nañ addiya ila nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam farruuj maanaam euh, farruj maa waxoon nañ ko léegi lan mooy farruj mooy xeetu xabaar boobu nga xamante ne ah, euh, moom ci ginnaaw dafa dafay xar dégg nga euh, nee na bañ ko ko joxee moom waaye xariir waaye nag ak sooy la woon fa labisa foofu mu daal di koy sol fa salla mu daal di julli fii ci ci xar ci yére booba summa topp sarafa mu daal di noppi daal di dellu gi daal di daal di wëlbatiku fa nazaaw mu daal koy rocci nazaan ak rocci shadidan gu tar lool bokk na ci li nga xamante ne lañ ci jànge moom mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan nangu addiya te loolu comme li imam Ahmad ibn Hanbal doon wax rahimahullahu taala euh, ne ne te ne addiya joxe maanaam nangu ko euh, maanaam laaj ko ni mu garaawe noonu la bañ ko garaawe maanaam am na ñu bari dañu foog ne nangu addiya dafa garaaw maanaam ngir ne boo ko laajee. li ci nekk ci maanaam xam nga di naan damay ñëw di laaj addiya ndax addiya kado la kado addiya baatu addiya mooy kado maanaam ñëw ne damay ñëw damay laaj addiya loolu musiba la yàlla nañ ci yàlla musa loolu yàlla nañ yàlla sàmm amma laaj ko maanaam amma ñu jox la ko tamit nga bañ ko loolu tamit beneen xeetu musiba la ngir ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam daf ni woon tahaadu tahabbu dee leen joxante ay addiya bu ko defee ngeen soppante ima léegi nag yow nit ki moo tax nga gis ci xadis bi ñu gisoon mooy xadis bi euh, bi mu jëlee woon yére bi delloo ko Seydina Abu Jahl radiyallahu anhu ngir mu jox ko beneen ngir ne moom moo ko ko joxoon te buggul delloo li ko xam ne dañ ko ko jox ci maanaam te yàlla rek tax maanaam kon loolu tamit beneen mbir la euh, beneen bi ci def moom mooy ne euh, moo tax léeg-léeg Euh, léeg-léeg ñenn ñi dañuy jàpp ne du ñu ko nangu ngir ne wala euh, xëy na lii xëy na laa et cetera wala boog loolu day wane ni ñoom dañoo dëddu àdduna ak yooyu fekk loolu ak ñàkk xàmmee la gën a nuru ke xàmmee waaye nag léeg-léeg jamono yi dañuy ku ci anam goo xamante ne léeg-léeg hadiya yi nekk loo xamante ne dañ cey daal di roof ak galgal maanaam day am galgal gu ca roofu maanaam ngir ne hadiya bi dañ koy indi loola war a tax fi toolu toll lépp luñ la wax nga war koo nangu wala lépp luñ la def loo nga war koo nangu bu booba yow soo ko xamewee noonu doo ko nangu te bu boobaa loolu mooy waral na nangu wuloo ko moom moo tax masala la boo xamante ne dafa laaj settantal te dafa laaj ak teqantal dégg nga loolu kon moom mooy euh, moom mooy euh, li aju ci buntu bo maanaam ci buntu boobu bokk na ci li nga xamante ne beneen bi ci def moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf doon wax naan euh, daf doon wax naan ku leen defal yiw Euh, man asda ilaykum ma'rufan fa fa fa kaafi'uhu ku leen indi ci yéen yiw maanaam na ngeen askanonteel ak moom maanaam na ngeen ko defal tam lu mel ni loola waaye fa in lam tastati'u faqulu lahu jazakallahu khairan maanaam bu fekkente ne amul munoo leen ko nee leen ko yàlla na la yàlla fay yiw maanaam loolu wala boog eh, bi ci des mooy fad'u la ngeen ñaanal ko te loolu boo ko ko waxee rek doy na maanaam fay nga ko yàlla na la yàlla fay yiw moom loolu amul lu ko gën maanaam luñ la mën ci bu ñu boo ñaanee yàlla fay nit kiiw mooy jox na jox na jox na delloo na delloo nga ko li gën wala boog lu tollook li nga xamante ne moom la la jox maanaam ngir loola day daal di tax nga daal di mën a libre yow tamit maanaam ngir ne addiya war addiya du du du du force voilà maanaam nañu nañu nañu ki ñoo addiya gi addiya gi war a dem loolu war du loolu maanaam du force addiya dalay neex nga joxe ko neexu da nga leneen te nitu yàlla bu ñuy ànd ak moom xattaa bi sallallahu alayhi wasallam duut maanaam ci saako ne da ngay am loo koy jox moo tax liggéeyal yi liggéeyal nitu yàlla yi wax maanaam tegtalewul abadan ne da ànd ak moom mu di la exploiter di la di la di la di la di la sonal di la yóbbu ci di la def loo ay service ngay daw di de ak a dikk ni loolu mooy liggéeyal bi déedéet loolu man na caa am maanaam man naa am ci. maanaam pas exploité waaye mën naa am ci mu lay def loo ay xeeti yenn liggéey yi wala boog nga taxaw moom yu mel noonu waaye liggéeyal nit yàlla lañ ca nam mooy sopp gi nga koy sopp te mu dëggu ci yow te nga nga dëggu ci loola te nekk ak maanaam di ànd ak moom ci sartu loo xamante ne rek lu neex yàlla la te it mu lay digal loo xamante ne lu baax la di la tere yu bon yi te it euh, nga nga nga di ko dëggal ci loola loolu mooy liggéeyal nit yàlla ak sincérité bi ngay àndal ak dëggu bi ngay àndal loolu moom la ñuy wax liggéeyal nitu yàlla donte nag léeg-léeg yooyu bu ci boo ci maanaam litu euh, yàlla dëgg nga jox ko nga ñàkk koo jox moom la yamale képp ndax moom xoolu ci nit ki d'ailleurs du gën a fonk ñu ko jox que ñu ko dul jox waaye nag joxe gi léeg-léeg day tegtale ak dëggu ci sa engagement maanaam joxe gi day léeg-léeg da koy loolu kese la. ak it maanaam euh, liggéeyal géeg yooyu waaye sinon c'est pas parce que nit ki daf koy bëri lu mu jox que da koy defal ay ijaaza da koy defal ay kii yëkkati ko seexal ko nangam nangam déedéet jox koy secret ak yooyu déedéet mbir mi du aju ci loolu li mu aju rek mooy dëggu gi mu dëggu ci ànd ak moom te yàlla rek tax loolu muy liggéeyal bi maanaam baat boobu dañ koy jëfandikoo léeg-léeg foog ñu xam lan moo tax ñu koy wax moo tax. Euh, moo tax euh, loolu lay tekki moo tax saxaaba yëpp radiyallahu anhum dañoo nekkoon ci soxba googu dañoo nekkoon ci xidma boobu ci liggéeyal yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye bu ñëpp ñoo ko daan jox ndax am na ci ñoo xam ne amuñu woon am na sax ñoo xam ne moo leen daan jox maanaam mbir mi kon du du ci loolu la aju loolu itam lu mat a bàyyi xel la ci yoonu yàlla léegi nag euh, bi nga xamante ne mu ne mu ne mu ne mu ne waaye nag loolu dàqantewul léeg-léeg nit yàlla nattu la ci laaj la dara loo xamante ne maanaam ci ngay xam ci lay natti ndax ndax xam nga alal dafa foor ci nit maanaam dañuy nattee ndax waa yi dëggu dëggu na waaw wala déet mais ci kaw lool nit ki am ko waaye nit ki bu mu ànd ak nitu yàlla wala boog nitu yàlla bi ne day ànd ak euh, yeneen maanaam mbokk taalibe bi ci kaw. Euh, dana damay xool kuy joxe lii kuy def lii kuy gën a sawar ci lii et cetera déedéet mbir mi ajuwul ci loolu te li ëpp solo moom mooy nitu yàlla bëgg gi nga koy bëgg rek doy soo ko bëggee dana la jariñ mu neex ko wala mu naqari waaye tamit soo ko jógee ñàkk ko xorma ñàkk ko teggin ñàkk ko maanaam ne da koy da koy da nga koy lor moom loola dana la lor mu neex ko wala mu naqari ko waaye nag lu mu am am maqaama itam munul gaañ ku ko tooñu defu ko dara munul dara la la mënalul defoo ko dara mais mënalu la dara lu mu am maqaama lu mu am maqaama itam du gaa maanaam jariñ pour day jafe lool mu jariñ koo xamante ne soppu def deful ko dara wala soppu ko loolu tamit jafe na ko dégg nga euh, mu ne nag moo tax ba mu jullee ba noppi nag mu dem lii tamit beneen mbir bi nga xam ne moom lañ ci jànge mooy xëcc gi mu ko xëcc maanaam euh, sànni ko ak ni gaawee maanaam rocci ko mu ne nazaahu nazaan shadiida na maanaam da koo rocci rocci wu tar kalkaari kéem aji sib la koo ñeel ko loolu tamit soo gisee mu am maanaam euh, ñu ñu dellu si wax tuuti ci maanaam euh, njariñ gi nitu yàlla gi di njariñe maanaam mi ngi mel ne rek garab garab bu xësee ba ba ba ubbeeku ba yaatu mooy nitu yàlla bi am fat ko rek bu xësee ba am moom di di waddal di keralaate ku ñëw ci ron gi da nga jariñu garab gi dala wadd waaye ku ku ne doo ñëw moom mënoo jariñu maanaam noonu la mel rek waaw maanaam dégg nga eh, waaw bu bu mbiri waddee nga mën cee lekk ah mën a toog di di di loolu moom ki toog ki nekk ci wetu garab geeko moom dégg nga moom nag loolu mu ne ka mu ne da koo rocci waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon ba mu jullee ba noppi da koo rocci kem ki nga xamante ne dafa kalkaar yi kem aji sib la woo ñeel ko maanaam ni kii dafa bañ mbir mi maanaam lii daal bëgg ko wa qaala mu daal di wax ne ha laa yambaghi yelloowul hada lii lil muttaqiina ñeel ñuy ragal yàlla ñi maanaam loolu day tegtale ni ku ragal yàlla yelloowul ngay sol lu mel nii mm-hmm. waaye tamit bu ki nga xamante ne kon lii day wane ne jul maanaam jullit yelloowul muy sol jullit bu góor yelloowul muy sol xarir maanaam muy sol suwa loolu euh, daañ gën a gis maanaa yooyu ci kitaabul libaas ak euh, wa zina insha ko gën a gis waaye li nga xamante ne daal moom mooy li euh, maanaa bi moom mooy ni képp koo xamante ne kon dafa sol yére bu mel nii Euh, daf koo war a euh, daf koo daf koo war a dindi maanaam daf ko war a simmi képp koo xamante ne dafa sol yére maanaam góor warul am soie naka noonu or ak xaalis euh, or maanaam ak ak xaalis bu fekkente ne ba mu def mu nekk benn jaarooy xaalis boo xam ne ëppul 6 grammes jullit bu góor loolu doomul la am droit tekk ci takkaay lu ko mooy day maanaam dafay dugg ci lu xaram jigéen ñi ñoo am droit takk ay jaaro yu bari boo amee ñaari jaaro. yoo xamante ne benn bu ci nekk 2 grammes la def ñaari boo leen boo leen du mat 6 grammes dafa xaram benn nga am droit benn te xaalis la war doon warul nekk weñ gu ñuul waru nekk or warul nekk leneen lu mel noonu dégg nga loolu lu mata bàyyi xel la ah, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat hadith numéro 5801 ci kitaabul libaas insha allahu taala danañ ko gis. ci baabul qada euh, dinañu gis tamit euh, euh, imam muslim rahimahullahu taala indi ko hadith numéro deux mille soixante quinze ci kitaabul libaas wa zina naka noonu imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro sept cent soixante dix ak hadith numéro cinq mille cent trente six foofu tamit ci kitaabu zina la indi ci hadith numéro cinq mille cent trente six ci euh, ci hadith numéro 770 ci kitaabul qiblat euh, baabu as-salaatu fil hariir foofu la ko indi amma imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro 17293 ak 17310 17343 17353 ak 17431 kon ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñett ñoom ñett ko indi moom mooy imam Al-Bukhârî imam Muslim ak imam an-Nasa'i amma imam kon imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak Ibn Majah rahmatullah ala al-jami' ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu salaati fi sawbil ahmar baabu buntu bi ak salaatu julli baabu buntu salaatu julli fi sawbil ahmar ci yére bu xonq maanaam yére boo xamante ne dafa xonq lépp xonk loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim euh, wax nañ maanaam ci ñi nga xamante ne euh, maanaam ci ci jullee ko ndax ndax ndax baax na waaw wala déet li nga xam xamante ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim gisuñu ci lu aay waaye nag ndax xam nga ni yére bu xonk loo xamante ne lépp xonk yére bi xonk ci góor moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam da koo tere mooy euh, mooy naha an sawbil mu'affar maanaam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere euh, yére boo xamante ne yére bu xonk la waaye nag li nga xamante ne maanaam bu ñu cuub maanaam mu xonk tur loolu dañ koo tere ci góor ci góor euh, li nga xamante ne nag moom mooy euh, yére bu xonk bii nag yeneen maanaam xanafiye yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo sib ku julli ci yére boo xamante ne bu xonk la dégg nga waaye maanaam wala boog xilaaful awlaa la maanaam nga bañ a sol yére bu mel noonu loolu moom moo gën lool moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi euh, buntu bi ngir leeral ne loola mën naa bañ a aay maanaam julli ko julli ci yére bu xonk boobu mën naa bañ a aay bañ a bañ a donte ne maanaam yére bi nga xamante ne moom la ñuy tere lool moom moo tax imam al euh, imam al-Bukhari indi ko ndax Hanafi rahmatullahi alayhi dañoo jàpp ne baaxul maanaam jàpp gi jàpp ne baaxul Euh, ndax xadis bi ma leen wax léegi amma xadis bi léeg-léeg euh, ñenn ñi ci ñoom rahmatullah alayhim dañ koy firée ni maanaam xadis bi muy indi dañ koy firée ni euh, rëdd dafa amoon ay rëdd rëdd maanaam rëdd rëdd yu xonk la waaye ala kulli xaal ak lu mën di xew yére bu xonk moom jullee ci dara nekku ci xattaa sol ko ci jëmmi boppam amul lu ci xaraam maanaam dañuy sib rek nit ki di sol yére boo xamante ne dafay xonk xonk bu tàkk loolu dañ koo sib te loola sax euh, yéen moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sax ci maanaam euh, euh, ci biir gim ko sib la tax moom mooy bu fekkente ne dafay dafay dafay dafa tàkk trop ba nga xamante ne nit ki day day maanaam da da ciy feeñ day fës lool dégg nga mu ne qaala nee na bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn Ar'ara moom gisoon nañ ko mooy Abu Abdullah al Basri rahimahullahu ta'ala mooy Muhammad ibn Ar'ara ibn al-Barnat al-Qurashi as-Sami rahimahullahu ta'ala nañ ne kon Abu Abdullah la tudd wala Abu Ibrahim wala Abu Amr euh, moom ci taabi'i taabi'i la bokk rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, fekk mu ngi amoon juróom-ñaar fukki at ak maanaam 75 ans la am ci 213e année boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala donc moom moo solo ci moom te amul kenn ko dox ci diggante moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom ñaar fukki hadith comme niñ ko gisee woon imaamu Muslim ci kitaabu fadaa'il as-sahaaba moom moo solo ci moom beneen hadith imam Abu Dawud benn hadith la solo ci moom ci kitaabu zakat amma ñeneen ñi ci des na te moom mooy euh, imam euh, at-Tirmidhi Euh, euh, ak an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom solowuñu ci moom benn xadis mu ne qaala nee na haddathana Umar ibn Abi Zaa'ida te moom mooy Abu Hafs al-Hamdaani rahimahullahu ta'ala mooy Umar ibn Abi Zaa'ida al-Waadi'i al-Kuufi rahimahullahu ta'ala euh, amma Abu Zaa'ida bii nga xam ne moom mooy baayam mi ngi tuddoon Xaalid ibn Maymuun ibn Fayruz al-Hamdaani Euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom nag euh, borom xam-xam ku mel ni Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala nee na Abubakar ibn Abi Khaysama moom ak maanaam maanaam ñoom moo solo ci moom nee na siqala moom maanaam kon Yahya ibn Amin ibn ibn ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala moom nee na siqala naka noonu al imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala ci kitaabu siqaat yi tudd na ko. Euh, boole na ko ci siqaat yi imam al-Bukhari moo solo ci xadiisam ak Muslim ak an-Nasa'i maanaam imam Abu Dawud euh, kon imam al-Bukhari Muslim an-Nasa'i ñoom ñoo solo ay xadiisam imam euh, Ahmad ibn Hanbal tamit solo na xadiisam rahmatullahi alayhi kon ci waa ashaabu kutubu sitta moom xadiisam yëpp xadiisam nekkul ci kutubu sitta du du xadiisam ñoom ñoo ngi ci kutubu sitta waaye ñu ngi ci ñetti ci maanaam ci ñaari saxiix ak sunan imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala mu ne an Awn ibn Abi Juhayfa ibn Abi Juhayfa mooy Awn ibn Abi Juhayfa euh, al-Kufi euh, rahimahullahu ta'ala moom euh, moom doom la ci Abu Juhayfa al-Kufi rahimahullahu ta'ala sahaaba boobu radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne jotoon nañ koo gis ci kitaabul ilm ak ci jotoon nañ ko gis ci kitaabul ilm Euh, moom Awn ibn Abi Juhayfa mi ngi génn àdduna 106e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci taabi'i la bokk rahimahullahu ta'ala ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an abiy mu jëlee ci baayam baayam nag moom mooy Wahb ibn Abdullah euh, as-Suwa'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala euh, moom gisoon nañ ko ci kitaabul ilm waxoon nañ ay biram Abu Juhayfa bi radiyallahu ta'ala anhu moom. génn na maanaam euh, bokk na ci sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu la ëpp lu mu solowee naka noonu soloo na ci sayyidina Ali ibnu Abi Talib moom mooy euh, biñu xadis biñ ko gisoon moom mooy xadis bi doon wax ci saxiixa bi maanaam naan euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy laaj sayyidina Ali ndax yéen waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam y yenente bi daf leen a beral xam-xam sallallahu alayhi wa sallam bam naan déedéet xanaa kitaabullahi wa téere yàlla bi ak xanaa ah voilà euh, kayit gi ah waaw boobu la ci xadis boobu lañ ko gise woon moom bokkoon na ci ñi ko ko laajoon te bokkoon na ci ñu takkook Seydina Ali karramallahu wajhahu ca Kufa ndax euh, moom moo daan d'ailleurs moom mooy ki nga xamante ne Seydina Ali daf koo boo daf koo tafoon ci boppam mu nekk euh, maanaam lu ñu mën a tuddee ministre de l'intérieur boog bu daan def mimbar tamit maanaam bu daan bu daan xutba ci mimbar bi moom moo daan taxaw ci kanam di ko garder ah, nga xam te ne kon ku ku màgg la woon te ku jege woon Seydina Ali la karramallahu wajhahu ah, moom bi muy nekk xale ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna booba gone gu ndaw la te soixante-quatorzième année ci la génn àdduna moom ci boppam rahimahu radiyallahu ta'ala anhu ñu koy wax wahabul xayr maanaam wax bi nga xamante ne daa fees dell ak yiw muy Wahb ibn Abdullah as-Suwa'i al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na ra'aytu gis naa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lii tegtal la mooy daba dalil bu mag bi wane ne saxaaba la ndax daf ni gis naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii qubbatin mu nekk ci qubba mus maanaam qubba boo xam ne xamra bu xonq la ah, ah min mu ne min adamin boo xam ne der lañ ko defaree yére boobu la solon mu ne war a aytu ma daal di gis bilaalan maanaam bilaal mu axada mu daal di jël wadu a ndoxal njàppal rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne war a aytu te ma gis annaasa nit ñi maanaam nga gis ne kon li mu ci jublu moom mooy li mu soloon li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soloon te comme ca jeexital gi danañ gis ne julli na maanaam ci la ñuy xamee ne kon sol lu xonk di julli loola dara nekku ci waaye loola yi nga xam ne dafa dañ ci am luñ ci sib rahmatullah alayhim Euh, ñoom euh, te du Hanafiya yëpp tamit loolu tam mu leer maanaam du Hanafiya yëpp ñoom ñoo ko sib euh, d'ailleurs seen biir masab dañ cee wuute rahmatullah alayhim waaye nag ñoom ñi nga xamante ne dañoo am luñ luñ ca sib ñoom dañuy wax ne lii du woon tissu maanaam du woon suuf mbir mi der la woon yëri bi mbir mi der la woon kon bokkut ak kon li ñuy tere mooy li nga xamante ne mooy yëri bu xonk bi nga xam ne du der ala kulli haalan léegi nag mu ne ñoom bi nga xamante ne mu ne ma gis euh, kon nit ñi e war a aytu ma gis annaasa nit ñi yabtadiruuna ñuy njëkkante zaakal wudu wudu'a boobale ndoxum jàpp maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dajee jàpp ba noppi nit ñi di njëkkante ndoxum jàpp mooma loolu tamit comme niñ ko xam ne noonu lañ ko gise woon mooy di barkeelu ci jeexitalu nitu yàlla yi maanaam seen mbir yi bu bu lu ñu yor rek maanaam wala loo xamante ne laal nañ ko wala bokk nañ ci seen mbir rek barkeelu ca nekk loo xamante ne lu màgg la lu mat a bàyyi la ndax euh, seeni jeexital day am jeexital ci ko ko yor maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise ci xadiisu Abu Jahm bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam ne ndax yére yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jeexital gu mag gi nga xam ne moom la moom lay am ci moom naka noonu noonu lañ ko gisee woon maanaam ak exemple yi nga xam ne moom lañ ci joxoon ci Seydina Yusuf alayhi salaatu wa salaam ak baayam Seydina Yaqub alayhi salaatu wassalaam naka noonu euh, ak li nga xamante ne maanaam yeneen mbir yi nga xamante ne moom la ñu jotoon a tudd ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne nag fa man képp koo xam ne asaaba minhu asaaba dafa addal dafa jàpp minhu ci moom sey an dara tamas saxa dafay daal di fompo bi ji ci moom maanaam ku ca laal rek ndox mu jàpp mi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon jàppoo ndox mooma la la ca des noonu maanam ku ko la ku ci laal rek da ka daan jël fompo waaw raayoo waaw ndax saafara gënta màgg saafara soosu naka noonu ndox gënta tedd boobu la ndox nga ndox mu laal loxol yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ëskay boobu ndox ëskay ka ko laal ëskay ña laal mu ne wa man képp koo xam ne nag lam yusib jot laalut min wu ci moom shay'an dara axasa day daal di jël min balale ci tooy tooy yaddi loxo saahibi yi moroomam maanaam ne ah comme que man jotuma cee laal ah saa yow eh, laa laalal ma ci waay daal di nga tooy tooy ko keneen ki rek moom lay daal di laal dégg nga nee na su ma topp ra'aytu ma daal di gis Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu ta'ala anhu axada mu daal di jël anaza tan anaza anaza waxoon nañ ko maanaam ak maanaam bant lay doon boo xamante ne euh, euh, du du tolloo xeej maanaam muy gën a tuuti xeej te day am euh, cat maanaam day am cat te cat bi weñ lay doon léeg-léeg nag mën naa am cat bi mën naa bañ am weñ itam maanaam saatu luñ ci lool léeg mën naa bañ a am weñ léeg-léeg mën naa am ay bëñ cat bi waaye daal bant daal lay doon mais ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi bant boobu dafa daan yor lu bëri maanaam bokk na nekkul nag ne lu mu saxoo daa iman di yor bant bi waaye tamit daan na ko yor te loolu moo tax mu ne fa rakazaha mooy sayyidna Bilal radiyallahu ta'ala anhu daal di koy jël daal di koy samp ah mooy noddukat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inshaa allahu taala danañu ko danañu ñëw ci ay mbirum moom tamit radiyallahu taala anhu mu ne wa xaraja mu daal génn annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii xulla ci ab ensemble xamra boo xamante ne dafa xonk musammiran mu nekk aji sawar ak tamit maanaam boo xam ne xamra dafa xonk musammiran boo xam ne dafa xonk xonk coy dégg nga Euh, moo tax mu moo tax maanaam du gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam génn ak yére boobu maanaam mu nekk xol la maanaam ensemble la maanaam li ci kaw ak li suuf ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu ñoom lu ëpp loolu lañ daan solo mooy izar lañ daan am ak rida maanaam te loolu mu bu gënoon a bëri ci li ñu doon sol ñoom waaw loolu nag euh, tegtalewul moo tax loola telewul ne. nit ki day day day dafa war a solo noonu daa wala daa war a soloo noonu abadan déedéet maanaam ngir ne ñoom foofu seen cosaan ñoom noonu lañ daan solo loolu tamit moom mooy ne nit ki tamit maanaam dëkk bu nekk ak gox bu ne ak jamono ju nekk nañuy soloo maa daama sharia daganal na boobu xeetu colit nit ki soloo noonu mooy li gën dégg nga euh, moo tax mu ne salla moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di julli ilal anaga maanaam jëm ci anaga bi maanaam mu daal di julli ci anaga bi naka noonu da daan teg tamit amaama bi sallallahu alayhi wa alihi waaye euh, dégg nga amma teg amaama bi am na leneen loo xamante ne moom moo ca nekk te loola maanaam insha allahu taala daañ ko gis ca fa mu askanoonte fa mu askanoowe ñu gis ko maanaam mu daal di julli jublu ci anaga bi maanaam hadith bi euh, moom la wax naan Abu Musa az-Zamin xam ngeen ko ah moo tudd na Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn al-Musanna nga xamante ne ñoom sëriñ ñoom waa xam ku tubu sitta la ah, moom dafa ne yeneen bi parce que moom ana sala mu ne yeneen bi de sallallahu alayhi wasallam julli ne jublu ci suñu dëkk bi maanaam mooy anasa waaye nag am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñu wax ne non da doon fo rek da kaf maanaam moo tax mu wax ko waaye li mu ci jublu woon maanaam ñoo ñun dañoo tedd de lan bi ila ila anaga maanaam mais eh, ñun ñun ñu tedd lañ ñun waa anaga parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa jublu anaga julli maanaam nga gis ne xeetu kii la jeu de mots la maanaam la jëfandikoo waaye tegtalewul ne eh, moom ci boppam xamut woon ne anaga mooy bant bi loolu moom amaan na xëy na déjà le simple fait que ñu naan dañ koo xamtu ak yu mel noonu rek moo war a tegtale ne xëy na du dëkk maanaam kon euh, loolu amaan na imam bi rahimahullahu taala euh, loolu euh, loolu la ci jublu te loolu mooy li ci gën a dëgër inshaa allahu taala wuuteeg li nga xamante ne moom la ñeneen ñi ci jublu maanaam lu bari ci borom ko mi rahmatullah di wax noonu rek di joyal baat bi noonu ne ak njuumte la ci dégg-déggam waaye li nga xamante ne amaan na mooy li yanu maanaam comme ni ko imam az-Zahabi rahimahullahu taala toxala ci seeru alam nubala ci e, kenn ci borom xam-xam ne rahmatullah am ne maanaam ne da ci jeu mu wala rek dégg nga maanaam mu ne waa anaga yenente bi sallallahu alayhi ñun dañoo tedd ndax xanaa gisoo leen ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli jëm ci anaga maanaam mooy ci bant bi maanaam e, jeu de mots la waaye tegtalewul ne Eh, moom ci boppam daa mën a gëm ni bant boobu mooy maanaam mooy dëkk bi loolu yanuwut maanaam hmm. hmm. waaw bu doon suñu mbokk wala fii ñu ne seede yàlla dégg nga moo tax kon mu ne mu daal di julli moo yenente bi sallallahu i wasallam ilal anasa jëm ci bant boobu binnaasi ci nit ñu rakkaa tey ni ñaari rakka maanaam xam nga bant boobu dafa bëri njariñ maanaam bokk na ci yéen a koy fàttaliku moom la daan yor mu demee ba sori ci àll bi mu dem moom la daan teg ngir teg ci yére bi mu daal di nekk sutura ci moom maanaam bokk na tamit bu daan julli moom la daan ngir mu nekk saatir mu dox ci digganteem ak keneen ku war a mën a romb beneen bi ci def moom moom moom la daan maanaam bant boobu maanaam bokk na ci borom xam-xam yi li ñuy wax rahmatullahi alayhi mooy comme li yeneen ci yàlla Muusaa wax alayhi salaam ah mu ne ah mu ne wa ma tilka bi yaminika ya Musa mu ne qaala hiya asaaya atawakka'u alayha wa ahussu biha ala anami wa liya fiha ma'aribu ukhra maanaam bant bi lu nekk ci sa loxo yoo yoo yent yàlla Musa alayhi salaam mu ne ko ah lii de sama bant la de hiya asaaya atawakka'u alayha dama ciy sukkandiku bu may dox wa ahussu biha ala anami dama ciy sàmm sama gàtt yi sama jur yi ah. tey wane nga fi yow maari bu ukra am naa ci yeneen i soxla kon bant lool bokk na ci njariñ yi mooy yor bant boobu waaw léeg-léeg it eh, dana ba maanaam mu nekk eh, loo mën a defar eh, maanaam loo mën a aaroo bu amee ay ay ay waaw dégg <laughs> waaw ay abdukal beeg xeet yu mel waaw beneen bi ci def moom mooy mën naa maanaam mën naa mën naa tax ba doo daanu. maanaam boo naree daanu rek daal di ci sukkandiku beneen at yeneen ak yeneen yoo xamante ne am am na ci ay xeeti njëriñ dégg nga euh, ba pare day joxe wegeel tamit waaye maanaam ñi nga xamante ne ñoom léegi maanaam jàpp nañ ne bant boobu da ngaa war a dem ba am quatre-vingts ans wala quatre-vingt-dix ans ba sax dox taxu koo mën kiiwati nga doog ko yor waaye Euh, comme euh, mooy yor bant boobu sunna yenente yi la alayhimu salaatu wa salaam loolu tamit bokk na ci ngëneel yu mag yi mooy sunna yenente yi la alayhimu salaatu wa salaam waaye nag du ne tout le temps tout le yor bant bi ba pare ci wàllu nit ki daf koy jariñ tamit ci diggante ak borom subhaanahu wa taala ngir ne daf koy jokkale ak suuf si maanaam daf koy jokkale ak suuf si ci ci ci mbóot yi mbóot yi nga xamante ne ñoo nekk ci suuf si euh, nga mu ne kon nag yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di ci julli daal di jiite nit ñi dégg nga julli ñaari rakka maanaam li nga xamante ne moom amaan na julli gi kon julli naafila la woon te bu boobaa day daal di nekk lay ci ne julli mënef na koo def maanaam naafila def na ko def ci mbooloo te loolu gisoon nañ ko ci hadith na Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne te la fanaanoon mooy bay baytuta bi hmm. wala hadithul mabit bi ah? maanaam mooy hadith bi yéen bi mu demee fanaani ji kër sayyidat Maymuna radiyallahu anha ne kon naafila def na ko def itam ci mbooloo mu a war a ay tuut te ma gis nag annaasa nit ñi wat dawaaba ak dabba yi ah muy jur gi yamruuna ñuy romb min bayni yaday ci kanamu al-anazata anaza gi maanaam moom mooy ne kon loola du yàqu julli maanaam te aayul kon nit ki di jàll ci li lay wan ne naafila la woon mooy le fait que ñi doon doon doon romb mooy ku bokkul ci julli gi waaye bu doon julli farata la ñëpp dañuy ñëw dégg loolu tamit day lay lay tegtale beneen bi ci des bi muy tegtale moom mooy ne bu ñu xasee ba teg boo boo xasee ba teg saatur nit ki mën naa romb garaawatul amul benn problème dégg nga kon loolu euh, tamit beneen mbir la masalay saatur inshaa allah taala dañ ko gis ci kitaabu salaat bi maanaam ci sutrat euh, sutratul musalli yi inshaa allahu taala buntu yooyu Euh, kon hadith euh, bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 187 waaye nag guddewul toon nii indiwu ko woon ci gi ci guddu gi dana ko indiwaat hadith numéro 495 ak hadith numéro 499 ak hadith numéro 501 hadith numéro 633 hadith numéro 3553 hadith numéro 3566 ak hadith numéro 5780 six imam Muslim rahimahullahu ta'ala inna ko ñetti yoon hadith numéro cinq cent trois imam Abu Dawud inna ko hadith numéro cinq cent quatre-vingt-huit imam At-Tirmidhi indi ko hadith numéro cent quatre-vingt-dix-sept imam An-Nasa'i indi ko hadith numéro cent trente-sept quatre cent soixante-dix ak sept cent soixante-douze euh, imam euh, imam Ibn Maaja moom moo ko indi wul ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi al jami' amma imam Ahmad indi na ko lu bari rahimallahu al jami' mu ne baabu salaati fi sutuhi wal minbari wal xashabi mu ne baabu buntu as-salaati julli fi sutuhi ci euh, ci ci ci ci ci terrasse yi maanaam euh, ci plafond yi wal minbari ak minbari wal xashabi ak euh, xashab moom mooy bant yi maanaam julli ci kër maanaam kër këru dénk la yéeg boo xam ne ne dafa bant moom moom lañ teg ci kaw nga war a julli ci kawam wala boog comme taabal ni mel di taabal mel nga xam te ne ngay julli ci kaw taabal bu mel noonu ak yu mel noonu ak it ngay dox maanaam masalan jël sa bant teg ko di julli ci kaw bant yi moo tax lenn ci salaf yi rahmatullah alayhi buñu daan dem tukki euh, dem ci gaal ku mel ne Hasan al-Basri rahimahullah ak ñeneen dañ daan jël yóbbaale benn bant moom du dugg ci gaal bi bu ñuy julli moom la ñuy teg ngir mën a julli ndax xam ngeen ne ci yu mel noonu si jaada euh, léeg-léeg comme day tooy ak yu mel noonu du ci approprié maanaam du ca du ca askanonte dégg nga mu ne moo tax walam yara gisul moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam hadis bi maanaam euh, bunt bi daf ko noxe ngir leeral ne bu muy julli euh, du du rek sijaada rek laa mën a julle wala der wala yu mel noonu itam bu muy julli du suuf si rek nii nii rek laa war a mën a jullee waaye lépp lu takkoog suuf si wala mu jokkaloo ak moom wala boog mu nekk loo xamante ne yu mel nii la comme lu demee nekkee plafond yi mën naa caa jullee wala boog kër yi su fekkente ne kër yi ay la maanaam bu ma nekkee ci sama kaw étage moom mën naa faa jullee naka noonu su fekkente ne euh, bant la itam mën naa ci jullee waaye lépp lu laab rek waral na ci mën a jullee ndax hadis ba lay waxoon wa ju'alat liyal ardu masjidan wa tahura defal nañ ma suuf si mu nekk fu mu wax foo xam ne mën naa faa jullee maanaam jàkka sujootukaay te mu laabtee laaba laate loola tegtalewul ne maanaam ci suuf rek lañ mën a jullee maanaam ci kaw loolu moom daal di lëkkaloo ak ak buntu bi ak maanaam fii nga xamante ne foofu la toll te muy tollof te mu mel ni te mu nekk ci kitaabu ah, ah, te te muy wax ci wàllu mbalaan maanaam li ñuy sol et cetera ak yu mel noonu ngir ne place bi ñuy jullee maanaam loola da ngaa mel ku ko xol maanaam loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam ngir ne sew sewal boo xamante ne maanaam ndax yi muy wax yëpp wàllu li muy fi mu toll waxoon nañ la ko ba vingt yi ba vingt quatre yi ci kanam yëpp ci wàllu yére lay wax ak sutura lan moo tax fii muy wax ci wàllu ay buy jullee fu mel ni fu mel naa fu mel nii ndax ne bu may julli la may julli ci kaw loola mook li ma sol ñoo nuroo comme li hadith na Anas radiyallahu ta'ala bi mu naan fa qumtu ilaa hasirin lanaa qad iswaddat min tuuli ma lubisa dégg nga ni mu ko waxe min tuuli ma lubisa fa nadaxtu alayhi maanaam ma daal di ma daal di jóg fekk mu naan yeneen bi sallallahu alayhi ci invitation ba laan mu ko maamam invité woon mu ñëw ci seen kër ñoom na Anas radiyallahu anhu mu ñëw euh, nee na yeneen bi sallallahu lekk ñam gi ba noppi ñu mu lekkee ba pare mu daan ne ah léegi nag euh, qumu fali la lakum jug leen ma daal di leen di jiite julli nee na ma daal di jóg ma daal di nag jóg dem ci benn euh, basan boo xamante ne dañ koo Ah, ma maanaam dafa ñuul dafa am ñuul ñuul ngir bari gi ñu bari baax bi mu jëfandikoo mooy lu ñu ko sol xam nga kenn du ko sol dañ ciy tëdd waaye waaye bari gi ñu bari luñ luñ ko sol maanaam luñ ci taxaw joggi ko tëdd ci et moo tax mu daal di ñuul maanaam ngi gis ne kon saa yu melee noonu eh, maanaam lépp loo xam ne dañ koy joggi dañ koy kii dafay yor attey li ñu sol ngir bu may julli attey li ma sol dafa war a laab comme ni nga xam ne loolu la ko waxu jumhur ak tekkantal yañ ca wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi waaye tamit fi may jullee dafa walla ci kaw loolu tamit maanaam la may jullee kon day mel ni day yor attey la ma la may sol day mel ni day yor attey jire te bu boobaa dafa war a laab te dafa war a maanaam nan la war a mel ak lan mooy condition yam war a remplir loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi euh, buntu bi fii dugal ko buntu yi nga xamante ne mooy wax ci waxu yére ak waxi euh, sutural awra dégg nga mu ne qaala wax na Abu Abdullah te mooy al-Bukhari ci boppam rahimahullahu taala ndax mooy daa xantaram mu ne walam yarate gisul al-Hasan mooy al-Basri rahimahullah ba san dara larlu ay an yusalli ci mu julli alal jumdi ci lu wow maanaam euh, jumd moom mooy Euh, borom xam-xam yi rahmatullah am dañuy wuti ci lu muy tekki ñenn ñi nee nañ li muy tekki moom mooy bërëb rek bu wow bu montagne maanaam bërëb boo xam ne dafa am montagne moom mu am lu luñ ci teg lu wow maanaam comme comme euh, euh, comme ciment bu tegu ci kaw wala laxaw wala yu mel noonu am na tamit ñu ne déedéet tegtalewul lool li muy tegtale moom mooy comme tey glace glace bi nga xamante ne dafa dafa dafa tegu ci kaw wow koomu bu demee ba wow loolu la ñu tuddee aljumb maanaam glace bu tegoo nga wara war julli ci kaw glace boobu loolu mu ne dara aayu ci wal qanaatiri qanaatir moom mooy goudron maanaam di julli ci kaw goudron kom ci tëli yi loolu gisu dara lu ci ay wa in donte jaraa ma ngay daw taxtaxaa ci ronam nga bawloon ay mbéewal aw wala boog maanaam comme mooy lan moom mooy mu am euh, canal yi cano cano ah yi maanaam waaw canalisation yi ci am ah dégg nga mbéywal eh, yi di daw maanaam lu sobe di daw ci suuf loolu garawul dégg nga ah, aw wala boog fawqaha mu nekk ci kawam waaye doo laalanteeg moom loolu ayut aw wala boog amaamaha kanamam maanaam te ah, gisoon nañ ñi ci kaw loolu ayut ah, ci xadiisu bi nga xam ne moom lañ tuddee xadiisul urani yi na yi yooyu gisoon nañ ko mooy hadith na Anas boobu radiyallahu am bi nga xamante ne moom la wax ne maanaam mais eh, meewu gëléem ak ay mbéewalam ak julli ci fu fu fu mbéew maanaam bi ñuy wax ci wàllu julli ci géttu gëléem yi ak jitu gàtt jur gi maanaam ne même ñi nga xamante ne te mooy ñu ne Shafi'i rahmatullahi alayhim ak Hanafi yi nga xam ne ñoom rahmatullahi alayhim dañoo jàpp ne loola sobe la maanaam seen mbéewal yeeg yooyu yëpp maanaam sobe la même jàpp loolu sax daga nan nañ ñu julli ci ci ci maanaam jàpp nañ ni ku ko julli sa julli du yàqu lu tax ngir ne boo jëlee sa bakkan wala sa sujaada teg ko ci kaw bu boobaa dootul amati euh, doo maanaam dootul amati contact at li nga xamante ne moom mooy sob maanaam sobe bi boo ko nga daal ci mën a jullee maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, moo aju ci maanaam moo tax imam euh, al-Hasan Hasan al-Basri wax lool moo ne aw wala boog amaamaha mu nekk ci kanamam maanaam nit ci julli fekk mi ngi ci kaw euh, fi muy jullee yëpp euh, fekk ci kanamam sobee nga fa ay mbéewala nga fa waaye iza kaana fu nekkee baynahuma seen diggante ñoom ñaar sutratum lu ko lu mooy saatir mooy lu dox seen diggante ñoom ñaar rek bu amee lu dox seen digganteeg ñoom ñaar rek baax na moo xam ci kaw goudron bi la ne walla ci suufu goudron bi la ne wala ci ronam wala ci kanamam la ne ak fu mu mën a nekk loola dara nekku ci dégg nga euh, kon loolu euh, lii nga xamante ne moom la moom mooy riwaaya xasan euh, waxu xasanal basari rahimahullahu taala imam Abdurrazzaq solo na ko ci moom rahimahullahu taala jokkale na ko dégg nga mu ne mu ne wa sallaati julli na Abu Hurayrata radiyallahu anhu sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu anhu ala saqfil masjid ci kaw téegu jàkka ji mooy jàkka Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi salaatul imaami ci jullik imam bi maanaam ànd ak jullik imam bi loolu kon loolu tamit day tegtale li nga xamante ne moom mooy euh, euh, maanaam mooy mooy mooy ne tamit loolu dara nekku ci maanaam mooy dafa nekkoon koo xamante ne dañ koo jiite mu julli ci kaw fekk ci jullik moom bi ñoo bokk di julli euh, wax ji al imam ibnu abi shayba rahimahullahu taala moom jokkale na ko solo na ko rahimahullahu taala mu ne e, bi ci des mu ne wa salla te julli na ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al ala salji ci kaw e, ci kaw galas kon yii yëpp mën naa ne amul dara lu ci ay dégg nga kon loolu day tegtale day tegtale ne yii yëpp amul dara lu ci ay mu ne qan qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Ali ibn Abdullah mooy sëriñam bu mag bi Ali ibn al-Madini muy rahimahullahu ta'ala Ali ibn Abdullah ibn Ja'far mu gën a siiwee ci ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala mooy Abul Hasan al-Basri mooy daakantalam rahimahullahu ta'ala muy gën a adduna 161 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 234e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy bokk na ci ñi nga xamante ne faaw da nga ko war a da ngeen a war a xam wax nañ leen ko waaw mooy sëriñu imaamul Buxaari bu mag bi mm-hmm. nga xam ne imaamul Buxaari da ne man sama bopp du ma tuutal ci sama bopp ci kanamu kenn ku dul ci kanamu Ali ibn al-Madini moom dong dong dong dong laay tuutal sama bopp ci kanamu te Ali ibn al-Madini rahimahullah biñ ko waxee loolu daf ne bàyyi leen jooju wax bu leen ko bàyyi xel imam Muhammad ibn Ismaïl musul gis ku mel ni moom mu ne qaala moom Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullah al-jami' ñoom ñëpp ñoo solo nañ ci moom amma imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom rahmatullah al-jami' waaye ñii solo ñoom ñëpp dañoo solo ci moom ci kenn doxul seen diggante na qaala haddathana Sufyan te moom mooy Sufyan ibn Uyayna moom al Madani ah moom moo solowul ci Sufyan as-Sawri voilà moom solowul ci benn hadith ci moo dem hadith <coughs> mi mu solo ci Sufyaan ibnu Uyayna la moo tax bu Abu Imraan euh, euh, Maymun euh, di mawla ci Muhammad ibn Hazim rahimahullah hilali rahimahullah mooy Abu Imran Maymun al-Hilali rahimahullahu ta'ala di borom xam-xamu hadith bu siiw nga xamante ne dañ koo xame woon ci dëddu adduna ak ci sàmm mi ngi génn adduna cent septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam nekkoon koo xamante ne euh, muy nitu yàlla bu mag di borom xam-xam bu sell radiyallahu ta'ala anhu euh, nekkoon ci tabaqaatu Sufyaan ibnu Sa'id as-Sawri ñoom imam Malik ñoom Shu'ba atasala rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana Euh, te gisoon mooy Salamata ibn Dinar gisoon nañ ko Abu Salama euh, Abu Hazim al-A'raj rahimahullahu ta'ala euh, rahimahullahu taala al-Makhzumi dégg moom mu ne moom mi ngi génn àdduna 135e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, comme li imam Ibn Khuzaymah wax rahimahullah ci jamonoom kenn ku mel ni moom amutoon siqatun hmm? abid la al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullahu ta'ala moom euh, kon ci taabi'i yi la bokk ci siqatu taabi'i yi la bokk euh, mu ne qaala qaala nee na sa'alu laaj nañ Sahl ma ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta comme Sufyaan ibn Uyayna tamit rahimahullah mu ne qaala nee na sa'alu laaj nañ Sahl ibn Sa'd te moom mooy Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu mooy Sahl ibn Sa'd ibn Malik al-Khazraji al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom moom mooy dàqantalam moom rek lañ ci sahaaba yi moom lañu moom moo moo Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ñoom ñoo am dàqantal Abul Abbas moom tamit dañ koy wax tamit Abu Yahya dégg nga ñu ngi gane adduna juróomi at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk xaw tuuti mu am téeméeri at la hmm? ah, moom Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu tamit waxoon nañ ne li mu soloo ci hadith Yonent bi sallallahu alayhi ah, wa alihi wa sallam moom mooy cent trente-huit hadith imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala trente-neuf hadith la ci tudd dégg nga moom mu ne kon dañ koo laaj bañu laaj sayyidina Sa'd ibn Sa'd Sa'd ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu ne ko min ayi shay'in min ayi ana ci ban mbir al al al minbar moom lañ defaree minbar Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu nag bañ ko ko laajee loolu gisoon nañu hadith bu mel nii ci kitaabul kitaabul. ci kitaabul ilmi ne bu ñu laajee di fekk mbir moo xamante ne moo gën a mu taxaw ne lii man maa ko xam dégg nga euh, waaye du woon xadis bi lañ gis mu ne bañ ko ko laajee fa qaala mu ne maa baqiya desul binnaasi fi ñu ñu ku gën a xam min nii ci man maa fii nit ñi ñi ci des ñëpp maa ci gën a xam maanaam man maa gën a xam mbiru mimbar bi moo tax tamit borom xam-xam raxat borom xam-xam su fekkente ne am na benn mbir moo xamante ne gis na ni fi mu nekk moo ko fa gën a xam danaan lii mi lii moom bu dee lii rek maanaam maa ko fi gën a xam moom maanaam laay nag am maa ne euh, maa gën a xam ci lu ñu joyal déedéet waaye bu ñu loolu moom moo tax gisoon nañ ko tamit ne bu ñu laajee kan moo gën a xam ci nit ñi mu bañ a wax kenn ne yàlla rek a xam waaw moo tax sax nga gis ne Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bi mu nee mën a te loolu da koo tegoon ci ne moom mooy euh, yenent ul ak te loolu tax moo yanu maanaa sax moo gënoon a xam dëgg borom subhaanahu wa ta'aala bëggul rek kuy wax ne man maa fi ëpp xam-xam loolu amul ndax euh, fawqa kulli dhi 'ilmin 'aliim kaw borom xam-xam bu nekk am na borom xam-xam maanaam lool moom képp ku am xam-xam lu mu rëy rëy rëy bi am na ku ko ëpp xam-xam ndax euh, moo tax euh, kii yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam fii te kaw ñëpp rek ah, waaw te te lool ànd ak loolu yëpp maanaam la xam-xam bi bari bari borom subhaanahu wa ta'aala nee na wa maa uutiitum minal ilmi illaa qaliilan te joxuñu leen ci xam-xam lu dul lu yéwén maanaam mooy xam-xam moom dadul jeex rek moo tax xam-xam bokk na ci meloy borom bi subhaanahu wa ta'ala yi gën a yaatu moo tax ah, bi kulli comme ni nga xam ne moo tax xam-xam ak yërmande de waaw waaw moo tax boobu wax na qad dëgg-dëgg ahaata peeg na bi kulli shay'in ci bépp mbir ilman xam-xam waaw am na tamit ah, ci beneen bi nga xamante ne moom la ah, Euh, inna rahmati wasi'at kulla shay'in sama yërmande dafa matale lépp moo tax ci beneen euh, saar ba mu ne rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma yow borom subhaanahu wa ta'aala bépp mbir dajale nga ko ci xam-xam ak ci ci ci yërmande ak xam-xam moo tax ñaari melo yooyu bokk nañ ci melo yi borom bi subhaanahu wa ta'aala yi gën a yaatu mooy xam-xam ak yërmande maanaam nga xamante ne moom lépp la ñu daj amul lu ñu dajul xam-xamu yàlla ak yërmandeeg yàlla amul lu mu dajul li am li amul. lépp la rek waaw lay ñëw ak li ñëwut waaw ak la amagut ak la nga xam ne narut woon a am ak yeneen ak lépp la am lépp la defee lépp waaw ak la la amul sax bu naroon a am na muy amee lépp xam-xam borom bi da koo dajale moo tax ñu ñu moo tax ci xam-xam lu dul lu néew waaw dégg nga moo tax loolu moom du jeex du jeex mukk euh, moo tax nag maanaam mu daal di wax na te te gisoon nañ ni kon loolu wax la joo am ne moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko tamit ñoom naan akhshaakum billahi wa bi bihi ana waaw ki leen gën a ragal yàlla fuuf te gën leen koo xam mooy man mii sallallahu alayhi wasallam dégg nga kon loolu ay wax la yoo xamante ne léeg-léeg maanaam du dugg ci rëy du dugg ci puukare du dugg ci ngand waaye nag léeg-léeg day dugg ci bu fekkente ne dañ koo dañ koo laaj daf mbir mi jamono ji wala jotaay bi moo ko laaj wala mbir mi ñiy wax moo ko laaj wala sérieux wu mbir yi ñu moo ko laaj maanaam léeg-léeg da daf koy laaj wala boog ne loolu soo ko waxul maanaam mbir yu bari réer wala boog nit ñi du ñu xam dëgg-dëgg nañu wax a comme li imam ma Ibn Malik doon wax doon def rahimahullah nga xam da daan wër ci mi bi kan moo bëgg jàng kan moo ma jàngal ko hmm. waaw fekk jamono da daan dem doon gis ko mu jàngal waaw moo tax mu tudd benn xale boo xamante ne bu am borom gëneel bu rëy la fa ñun waaw mu tudd ko te moom mooy imam an-Nawawi rahimahullah moom daf daan jàngee ci moom dégg nga bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la euh, comme li yent yàlla Yuusufa waxoon rek alayhi salaam ij'alnii ala xazaa'in al-ard inni xafizun alim teg ma ci euh, xazaa'in al-ard mooy trésor suuf si waaw ñuy wax trésor public lu aju ci trésor terrestre plutôt trésor terrestre teg ma ko ndax ku wattu laa xafizun ku mën a laa maanaam am na mu aar mën naa aar mbiri ba pare alimun ko am xam-xam laa xam naa nu ñuy gérer alal googu maanaam kon teg ma foofu dégg nga te loolu wax gi ko wax puugare wu lool loolu moom moo tax du du saa yu borom xam-xam wala nitu yàlla waxee dara nga jàpp ne daa puugare wu déedéet léeg-léeg loola léeg-léeg sax daf koy wax ngir rek sant yàlla lii yàlla li ko defal daf koy wax ngir rek lool te loolu léeg-léeg ay jamono la koy dikkal du saaku nekk lay toog di wax loolu hmm. mais day ay jamono yoo xam ne da koy dikkal te faaw mu def ko ngir ne jamono jooju loolu la laaj ndax dañuy wax ne as-suufi ibnu waqti nitu tasawuf mooy ki nga xamante ne doomu jamonoom la jamono ju nekk la mu laaj noonu lay réagir waaw dégg nga ah, dégg nga moo ne faqaala moo tax mu daal di wax ne maa baqiya kon desut binnaasi ci nit ñi a alamu gën xam min nii ci man hmm. huwa moom min asalil min aslil ghaaba asl maanaam mi ngi ci daqaar la maanaam daqaaru àll ga la dégg nga lañ ko defare garab daqaar daqaar mooy tamaris garab googu moom la ñuy wax daqaar gis waaw waa séeréer yi wiñ ko xam dégg nga moo tax <laughs> mu ne mu ne euh, kon da da da euh, ba lañ ko defare loolu tamit dañ ci xamee maanaam eh, garabu Dakar googu am solo gi mu am solo maanaam ba nga xam ne mimbaru Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ ko defaree moo tax maanaam nit moo tax nitu yàlla di fonk tamit lu ñuy defaree Dakar yatu Dakar wala garabu Dakar wala gi xeet yu mel noonu dégg ngir dëgëraay gi muy dëgër ak maanaam mbuut ya ne mu ne nag amilahoo jëfi na ko fulaanun diw eh, ibnu fulaan ibnu mawla mawla di mawla di eh, Eh, maanaam mawla ci waa mawlaayu fulaana diw maanaam kooku nag am na ñuy wax ne Usaala la tudd ah, rahimahullah waaye moom tudd ko woon mu ne li Rasulullah ñel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam am na tamit ñu ne sayyidat Aisha la ci boppam radiyallahu maanaam ne kenn ci eh, xaleem yi nga xamante ne moom ay moo leen moo leen yoroon la waaw waaye nag lu mënti xew waaye amaan na Usaala boobu la gën a si la gën a ne ndax dañ koo laaj ne ko waa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam man damaa am xale boo xamante ne man naa defar moom menuisier la day day day day tëgg day day day day day day defar ay waaw maanaam menuisier la. waaw man najjaar la maanaam menuisier la léegi yow man soo soo ma bu soo bëggee ñu defaral la beneen membre bu ne ko ëccëg fekk boobu xam ngeen ne daatu tàndarma la yoroon loolu day wane garab tàndarma xam ngeen yéen a ngi ku ci kitaabul ilmi gisoon nañ bu lu bëri hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon melalee jullit tàndarma gisoon nañ euh, voilà te bokk na ci mooy loolu mooy lu fait que tàndarma euh, ni mu nuroog jullit mooy bëgg bu tar biñ bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak yenent bi bëgg bi mu bëgg sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yenent bi da lekk tàndarma lu bari waaye ye bëgg gi ko bëgg biñ bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax garabu tàndarma bi ba ko ba ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyee jël maanaam lii mimbar bii ñu ko defaral garab gi da doon jooy ba ñuy dégg yuuxu yi mu doon yuuxu moo tax yeneen ñëw teg ci kaw loxo ne ko bàyyil jooy yi soo bëggee ma euh, ma ma ma delluwaat ci yow wala bokk ma def la nga bokk ci garab yi yaay nekk àjjana mu ne ko kon baax na def ma garab yaay nekk àjjana ci la bàyyee jooy yi mais yuuxu yi mu doon yuuxu mooy ah yoo yuuxu yooyu nit ñi dañ ko doon dégg te loolu beneen spécificité la bu tàndarma am boo xamante ne maanaam bëgg bi mu bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu mooy ne jamaadaat yi ñun yi ñu gis ne dañoo inanami en réalité inanami wuñ ñun ñoo dul dégg comme li alquran wax walakin la tafqahuna tasbihahum yéen a xamul ñoom ni ñuy sàbbaale yàlla yéen a ko dul comprendre waaw dégg nga moo tax euh, comme li Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu nee na mas naa dem ci benn euh, wanak dégg dégg ndox mi sàbbaale yàlla moo tax moo tax nangu wucci woon a tuur ndox <laughs> waaw maanaam yooyu yëpp ah nga gis kon waaw tamit ki nga xam ne mooy nga gis kon Sayyid Ali al-Khawwat rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu nee na tamit moom benn bés mos naa jël euh, ban moom parce da daan def su daan teg même kaas bu muy naane da koy teg ndànk lu muy rek ndànk la koy teg biñ ko laajee lu tax mu ne damaa mos a jël benn kaas teg ko ni ma ko tegee mu dëgër teg ko teg teg mu dëgër ma dégg mu ne ay maanaam <laughs> maanaam loolu loolu moo tax depuis boobu bu may teg même kaas. ak yërmande laa koy tege ndax xam naa ne mbir yi ñu jàppee nii yëpp maanaam eh, mbir yi te loolu dafa bokk ci yërm yërmande gi ñu war a ame dégg nga kon moo moo tax loolu loolu yooyu yu ay maanaa yu mat a xel dégg nga kon eh, moo tax garab googu kon bi mu ñëwee mu ne fa wa qaamaala yeneen maanaa yi nekk ci tàndarma tamit bëri ci yuñ ci gisoon ci bañ tollee ci hadith yooyu walillahi alhamdu wal minna waaye ñu defaral kon garabu tàndarma maanaam imaginer minbaru Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàndarma lañ ko defaree loolu lii loolu ah, lu màgg a màgg la naa dégg nga tàndarma daqaar daqaar tamara voilà waaye ah eh, nee nañ dafa ko li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa wa qaam mu daal di taxaw alayhi ci kaw rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi umila bañ ko defaree ba noppi maanaam kon lool tamit moom mooy ne ah, eh, kon nit ki nela ah man day yow nangam xaw ma woon ni bëgg nga ko wala nangam day maanaam euh, léeg-léeg comme euh, nii nga xamante ne moom la proposé ñëw ne yeneen bi sallallahu alayhi man day gis naa ne nangam daal xëy na boo ko defoon moo doon gën lool tamit dana baax ci euh, taalibe yi wala maanaam ndongo yi ñuy ñuy ñuy jox conseil yu mel noonu sëriñ si maanaam naan leen ah waaw lii de boo buñ ko defoon xëy na dana gën ci njàng mi lii buñ ko defoon xëy na dana gën ci ci suñuy doxalin ci suñu maanaam ak yu mel noonu mimbar boobu maanaam ngir ne dañ ko gis rek mu yoroon dàtt dàtt googu te loolu tamit bokk na ci liñ ci xame mooy ne ki di xutba wala yooyu wala maanaam bi am mimbar loolu dafa bokk ci li nga xamante ne sunna la moo tax mu ne bi nga xamante ne moom lañ ko defal nag wa wude a ñu def ñu ñu teg ko fastaqbala mu daal di jublu al qiblata qibla kabbara mu daal di kabbar wa qaama mu daal di taxaw annaasu nit ñi xalfoo ginnaawam moom mooy dañ doon julli ci ginnaawam sallallahu alayhi wa mu daal di jàng wa raka raka'a mu daal di ruku' wa raka'a mu daal di ruku' an-naas nit ñi xalfahu ginnaawam summa topp rafa'a mu daal di yëkkati ra'sahu boppam summa topp raja'a mu dellu al-qahqara ca gannaaw dégg nga fa sajada mu daal di sujjóot alal ardu ci kaw suuf si maanaam kon dañuy gis ne ci kaw minbar bi ci la yëg ci la doon jullee nit ñiy julli ci loola maanaam li tax imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala indi hadith bi fii mooy day wane ni maanaam xam nga minbar ni muy mel day am ay fii ay ay escalier ginnaaw ga ñu mën a tegu ci kaw julli fa kon bu boobaa dañu gis ne ci suuf si maanaam espace am na dara amu fa waaye kon buñ ca mënee jullee noona loola la muy tekkale mooy julli fu kawe wala julli foo xamante ne ah, ah, waaye yow boo ci jullee da nga stable daal mooy règle mooy bi ngay julli nga stable ci kaw loolu daf ñuy yóbbu ci beneen masala ndax julli ci avion war naa mën a ne waaw wala déet bu boobaa dañuy daal xam ne kon julli ci avion man naa ne daal gën a gis insha allahu taala bu ñu yegtee ci euh, fi imam al-Bukhari rahimahullahu taala di traité wàllu maanaam masala yu mel noonu ci wàllu masalan eh, bi muy wax naan sahaaba yi radiyallahu anhum ak ci tabi'i yi salaf yi daan nañ julli di jublu maanaam euh, nekk ci biir gaal gi gaal gi bu wëlbati ñu ñu continuer seen julli jublu qibla waaye loolu daañ ko gis insha allah maanaam li yanu maanaam walla ci train wala ci oto bu fekkente ne espace bi yaatu na maanaam comme camion maanaam li am solo mooy mu bañ nekk loo xamante day du maanaam day def nii di di yëngat ak yu mel noonu di rëng rëng maanaam yow mënoo taxaw su lulul da ngay daanu ci biir julli gi loolu moom la ñuy bañ maanaam masalan kon bu boobaa avion jamono ji muy décoller ak yu mel noonu doo ci mën julli waaye bu demee ba stable da nga ci mën a julli ak yeneen yu mel noona dégg nga kon loolu moo tax imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala indi ko fii maanaam ci maanaam indi ko ci bultu bi mu ne kon nag faqat euh, ba mu ne topp tamit beneen bi ci def tamit kon li muy jàngale moom mooy ni su fekkente ne da ngay da ngaa ah, da ngaa ah, da jëf maanaam dox dox gu woyof loolu mu yàqu julli gi loolu moom nag mooy waxul lu ci borom xam-xam it moo daana mën nañu mooy ñëpp rek rahmatullah waaye nag dañoo wuute ci nan la ñuy waxee lu woyof ak lu woyofut loolu tamit daañ ko gis insha allahu taala maanaam ah, waaye li ci gàttal daal mooy dañuy wax naan mooy dem dox dox maanaam dox ak maanaam mooy bu ma bu ma dee dox euh, euh, dox ñetti jéego loola tàmbali naa bari ñetti jéego su ma ko defee tàmbale naa bari waaye euh, xaqiqatan bu ñu xoolee julli gi ni mu demee nii bu ko defee ñaari raka wala ñetti raka def na loo fi ñaari jéego ñetti jéego ci kaw loolu kon bu boobaa dañuy gis ne lii gën a dëgër mooy ne maadaama julli gi laaj na nga dox boobaa garawul lu demee ne kay sàppe bi maanaam sàppe bi bi ci kanam fiisu nga dox dem taxaw ci dugg ci ngir mottali sàppe bi ngir ne loolu dafa bokk ci liy yëwénal julli gi mhm. ak loolu mën a dox loolu lu yàq julli gi te loolu dalil bi bokk na ci dalil yi gën a dëgër ci loolu mooy suñu hadis bi moo tax yenente bi sallallahu alayhi waaye nag euh, am na ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu ne ah lii tegtal du ko le ngir ne euh, wóorut ne dox na lu bari maanaam ngir ne léeg-léeg masalan ndax xamoon nañ ni mimbar boobu ñetti escalier la ñetti ñetti ñetti eh, eh, étape la am niveau waaw ñetti niveau la am te kon bu boobaa benn ñaari niveau bi amaan na ci ñaareelu niveau bi la taxawoon amaan na ci ñaareelu niveau bi la taxawoon euh, bu boobaa saa yu delloo ginnaaw war a dox ñaari yoon rek lay daal di dox du def du def lu ëpp ñetti dox ñetti jéego waaye li nga xamante ne euh, moom mooy euh, bu boobaa tontu bi mooy ne. Euh, loolu bu ko defee ci ñaari rakka dana ëpp ñett de toute façon voilà dana mat ñett lu mu bon dana mat ñett bu ko defee ci ñaari rakka donc te julli xam nañ ni ñaari rakka mënu koo gën a mënu koo yées amul julli ci julli juróom yi bu gën a tuuti ñaari rakka te naafila yi tamit amul bu ci yées ñaari rakka dégg moo tax su ma nee na topp rafa ma dégg nga mu mu daal di yëkkati ar ra sa boppam su ma topp raja mu delloo xaxara dellu ginnaaw fa sajada mu daal di sujjóot alal ardi ci kaw suuf si maanaam ndax euh, buntu bi xaqiqatan bu ñu xoolee li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala gën ko indi ndax dafa am ci salaf yi ñu ko ñu doon bañ ku jullee ci kaw ñu mel noonu maanaam ci kaw lu maanaam loo xam ne day yëkkatiku te du jokkaloo directement ak suuf si euh, fuqaha maliki rahmatullahi alayhim dañ koy sib maanaam mbooloo mu bari ci ñoom lu ëpp sax ci ñoom amaan na dañ koy sib dañuy sib kuy julli ci loo xamante ne jokkaloowul ak suuf si Euh, kon bu boobaa imam al-Bukhari rahimahullah noo ki buntu bi ngir wane ni loolu ak cibeel amu ci ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nii noonu la def te kon loolu dara nekku ci dégg nga mu ne fa sajada kon maanaam boobu mu ne summa topp mu dellu ilal minbar dem ci bar ba maanaam mu daal di delluwaat ci minbar ba summa topp maanaam daal di jàngat alquran summa topp raka mu raka mu summa topp nag rafa mu yëkkati war rasowo boppam summa topp raja mu delluwaat al qahqara delluwaat gannaaw hatta nga te sajara mu daal di sujjóot bil ardi ci suuf si fa hada lii sha'nuhu mooy ay mbiram euh, xam ngeen ni euh, moo tax yeneen bi sallallahu alayhi ba mu taxawee ci kaw minbar bi loolu tamit bokk na ci ni mu ciy xamee mooy ne di julli di xool imam bi moo tax fuqaha yi borom xam-xam yi rahmatullahi mu wuute ci kii julli fan lay xool xam ngeen gisoon nañ wàllu concentration nit ki ni mu war a bàyyee xel ndax boo xoolee xadis bunt yi weesu yi muy wax ci wàllu bul yëre yi ak xeetu yëre yi ñuy sol mooy warul nekk luy marqué nit ki luy loo xam te ne boo koy xool taar gi day tax dalay marqué wala boog moo tax muy wax ci wàllu yëre yu xonk yeeg yu mel noonu euh, wala boog euh, li nga xamante ne moom mooy euh, comme xadisu Abu Jahm bi radiyallahu anhu maanaam boobu tamit waaw nga xam ne day am yoo xamante ne dalay marqué wala boog mu nekk loo xamante ne Euh, maanaam yooyu yëpp boo ko xoolee mooy mbirum concentration ci la mbir mi aju wala boo amee ay image maanaam concentration bi ci lay aju ak ki ngay julli muy nekk ci sa nit ki di bàyyi xel wala boo nga gis ñuy julli masalan ñu bind ci numéro 7 maanaam bind ci ginnaaw turu joueur maanaam nga gis ni kii julli moom bu ko xoolee xelam day dem ci benn match maanaam ak yu mel noonu yooyu yëpp lu yooyu moo tax ñu koy tere. ah <laughs> voilà ak yu mel noonu donc wala boog di daal di ci bind adidas wala euh, yéen yu mel noonu nga xamante ne boo koy julli boo xoolee eh adidas gi day adidas la lañ ci bind maanaam yiñ ciy bind ak yooyu yooyu mooy problème bi loolu tax yére yi am ay bind-bind ay rëdd yeneen ak yeneen bu fekkente ne fi mu nekkee day marqué nit ci suy julli wala boog ci ginnaawam noonu loolu foofu la problème bi di amee dégg nga. loolu moom moo tax euh, imam al euh, moo tax imam al taala indi euh, buntu yooyu fii nii dégg nga mu indi hadith yooyu ci buntu bii nii dégg nga kon mu ne mu ne mu ne mu te te it moo tax fuqaha kii fii nii tamit li tax mooy ne fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim dañ koy dañuy dañ koy sib fii maanaam dañuy sib mbir mi ci dañuy dañ koy sikk fii nii maanaam ku julli ci yu mel nii maanaam euh, euh, ci kaw yu mel nii maanaam looloo tax imam al-Bukhârî indi ko fii rahimahullah waaye concentration bi ñu dellu si wàcc li tax euh, hadith bi nekk buntu maanaam nekk lu am solo mooy ne su fekkente ne imam bi dafay taxaw ci kaw di julli keneen ki to nekk ci suuf di ko xool mooy ne kon maanaam ne im maanaam lii day wane ne kon lii day dëgëral mazhabu Maliki rahmatullah ngir ne yeneen mazhab yëpp dañ ne booy julli da ngay xool place bi ngay sujjóot te loolu amaan na mooy li gën a dëgër ngir yu bari dañ koy tegtale ci ne bu ñuy julli dañuy xool place bi ñuy sujjóot waaye fuqaha Maliki rahmatullah dañ naan ñoom booy julli da ngay xool ci sa kanam ndax alquran daf ni fa wallu fa walli wajhaka shatral masjidil haram loolu tam daañu ko gis ci bu ñuy wax ci xibla yi ak li aju ci yooyu hadith buntu masala yooyu yëpp daañu ko gis maanaam ne booy julli na nga na nga jël sa xar kanam bu jublu jëmale ko maanaam wajhaka sa xar kanam fekk boobu aaya bi sa jëmbale ci jublu waaye shatral masjidil haram mooy wàllu jumaa yi jumaa ji ñu ormal mooy mooy kaaba bi maanaam kon nga jub jëmbal foofu moom mooy boo defee nii sa sa xar jublu foofu waaye fi muy waaye boo defee nii sa kanam ci lay jubloo foofu maanaam moo tax ñoom ñu wax loolu hadith bii tamit beneen lay la ci ñoom mooy ne ñii dañuy gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ko xool ni muy def moo tax ñu naan nii la def nii la def nii la kon dañ koo xool waaye loolu masala boobu daañu gën a ñëw insha allah ci eh, leeral ko waaye li gën a dëgër insha allah mooy ne dangay xool fii place bi ngay jullee ngay xool te loolu ci la sa teewlu di gën a mati waaye du ne da ngay xool nii ci sa kanam nii xool ci kanam ndax bu boobaa lu romb lu ne dana la perturbé te telu nekk ngay xool waaye nga yem ci fi nga xamante ne moom ngay teg sa jë boo sujootee ak say loxo maanaam wàll boo sujootee maanaam fi ngay fi fi fi fi mbir mi yem sa yaram fi muy yem maanaam sa sa xool bu mu weesu foofu loolu loolu mooy lii lii gën te loolu moo gën a sàmm tamit ci euh, ci euh, teewlu insha allahu taala léegi nag am na am na am na ten yeneen i wax yuñ ci wax waaye loolu insha allahu taala daañ ci ñëw buñ ca tolle mu ne qaala wax na abu na te yeneen bi saa sal bi mu defee nii da ba mu paree am na ci beneen riwaaya mu ne innama sanatu zalika li tahtammu bihi li li li li li li tahtammu bihi innama sanatu zalika li li li li li tahtadu bihi wa li tahtammu bihi wa li taqtadu ala innama sana'tu dhalika li tahtammu bihi wa li taqtadu ala salatihi innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi wala aw kama qala sallallahu alayhi wasallam innama sana'tu dhalika li tahtammu bihi wa li taqtadu ala wala wala li li taqtadu ala salatihi fa inna fa innama ju'ila al-imamu illa li yutamma bihi voilà aw kama qala sallallahu alayhi wasallam maanaam ne lii de defuma ko lu dul ngir ngeen yittiwoo ko te ngeen mën a roy ci sama julli maanaam ndax fi nekk day gën a kawe loolu moom moo tax tamit maanaam imaam bi julli fu gën a kawe ki ñi ñi ñuy jiite loolu tamit euh, nekkut loo xamante ne lu ñu tere la xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko sib waaye nekkut loo xamante ne lu ñu tere la lu bon la euh, amma li nga xamante ne par contre moom moom moo mën a nekk musiba te loola euh, nag lu mat a bàyyi xel la moom mooy di julli nekk ci kanamu imaam bi xattaa ci jumaa yi maanaam léeg-léeg da ngay gis jumaa ji bu feesee nit julli ba ñenn ñi di julli di julli ñenn ñi bay julli ñenn ñi di dem ba taxaw ci kanamu imaam bi fi mu ne te loolu lu mat a bàyyi xel la yooyu tamit daan ci yegg buñ ci yegg buñ ci yegg insha allahu taala euh, kon euh, ndax ndax ndax ndax buntu bii du buntu du buntu masala yooyu yëpp moo tax duñ ci taxaw hmm. euh, dégg nga nag mu ne kon nee qaala nee na Abu Abdullah muy imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na qaala wax na Ali ibn ibn Abdullah te moom mooy ibn al-Madini rahimahullah mu ne sa'alani laaj na ma Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala te moom mooy Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Awf ibn Qasid al-Marwazi al-Baghdadi ash-Shaybani rahimahullahu taala Euh, moom mooy imam bu mag boobu mooy imaamu kenn ci ngir euh, ci borom ngir yi radiyallahu ta'ala anhu euh, al imam Ahmad ibn Hanbal mi ngi gane adduna 164 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom kon ca Baghdad foofu la gane adduna ca Baghdad foofu la dëkkoon fa la gane adduna nekkoon fa njirim te Euh, jamono jooju Baghdad nekkoon jamono maanaam bërëbu xam-xam maanaam xam-xam yu bëree bëree bëri euh, foofu la moo tax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu euh, Ahmad ibn Hanbal bokk radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala dafa nekkoon kër boo xam te ne këru xam-xam la woon ci cosaan ci cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci la jugi Baghdad maanaam ci la astaghfirullah ci la tàmbalee moom imam Ahmad ibn Hanbal ji xam-xam dem rawatina xadis maanaam nekk koo xamante ne dafa xëroon ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye fa mu tàmbalee muy sëriñam Bushaym ibn Bashir al-Wasiti rahimahullah fekk boobu mu ñëwoon dëkkoon Baghdad ci sëriñ boobu mooy sëriñ bu mag boobu xam ngeen ko Bushaym ibn Bashir dañu leen waxoon nañ ay mbirum ah radiyallahu anhu ci moom la tàmbalee sàkku ah, xam-xam ba moom ni mu génnee àdduna ndax Hushaym rahimahullah ñu génn àdduna 183e année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu toog Baghdad ba tey di sàkku xam-xam ba 186e année ci la dooga nag dem na commencé wër nag di tukki di di dem fu ne mu dem fa ci adduna bi ngir sàkku ji xam-xam mu daal di ñu bari ci ay borom xam-xamu hadith ak ay borom xam-xam rek rahmatullah alayhi waaye ba mu amee 40 ba maanaam euh, euh, ba ba keroog muy am 40 ans te moom mooy bi mu amee 280 maanaam ba ci année deux cent quatrième année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la delluwaat Baghdad nag nekk fa nag di jàngale nekk di di jàngale te xam ngeen imam Ahmad ibn Hanbal ba bi muy am 40 ans takkul soxna ndax dafa bëggoon a sàkku xam-xam rek di wër di sàkku moo tax boobu bi muy am 40 ans takkul soxna te gisoon nañ ko maanaam ni mu daan xëri ci masala maanaam bu daan jàng dara daf daan wër di di jàng moo tax moom Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu ta'ala mi mbokkam maanaam moom ñoom ñaar ñoo àndoon ñoo daan ànd Euh, nee na euh, moo tax moom dimbali na ko ndax jàppale na ndax moom da koo teg imam Shafi'i ne ko demal nga jàngi xale bi ndax imam Shafi'i boobu gone la par rapport ak ñeneen yeneen sëriñu mag yi fa nekkoon mu ne ko ndax bu la càllale gu kawe gu tuuti nan gu gàtt rëcc itam euh, am jàngale mu rëy dana maanaam da nga xam maanaam xam-xam bi nekk ci xale bi muy imam Shafi'i doo ko am ci keneen moo tax nañ dem jàngi ci kooku waa maanaam lool tamit ak yeewute la maanaam moom mooy euh, ne su fekkente ne da ngaa gis euh, koo xamante ne maanaam euh, càllale yu gën a gàtt la amee waaye nga gis koo xamante ne wala boog koo xam ne teg maanaam am jàngale lu bari lay jàngale waaye koo xamante ne boo jàngee ci moom lu tuuti maanaam xëy benn tiire ngay jàngee ci moom waaye boo jàngee ci moom masala yu bari mbir yu bari dana leer ci sa bopp alors que mën ngaa jàngee ci ñoom junni tiire te fekk lu toll noon lu leer ci yow nga dem tànn ko maanaam ngir ni téere yi ñoom ñu ngi fi ginnaaw duñ la rëcc téere yi ñoom ñu ngi fi mën nga leen jënd ji ginnaaw gi liir leen et ak yu mel noonu ñoom ñu la rëcc waaye li lay rëcc nag moom mooy njàngat mu sew ak xóot yu leer yi nga xam te ne ñooy mën a jóge ci kii wala ci keneen maanaam yooyu ñoom ñoo la mën a rëcc moo tax imam Ahmad ibn Hanbal yooyu maanaam sew sew boobu la xàmmee woon eh, rahimahullahu taala Euh, moom moo tax ba mu nekkee tàmbalee jàngale nag nit ñi daan nañ daje ci moom ba mat juróomi junni at maanaam juróomi junni nit juróomi junni ci ay nit ñoo daan toog di jàngee ci moom ci jamono jooja euh, moom nag euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala tamit maanaam nitu yàlla bu kawe boo xamante ne lu ëpp ci waa ahlu tasawuf dañ koy boole ci siddiqu na yi naam sax siddiq la maanaam dañuy euh, wax naan imam Ahmad ibn Hanbal maanaam dañuy dañuy wax ne comme li l'imam Sha'rani di wax rahimahullah euh, di toxal ci yenn ci nitu yàlla yi ñu naan imam Malik ibn imam Malik moom qutbu la woon imam Shafi'i moom ci awtaad yi la bokkoon mooy ñeenti piliers yi amma imam Ahmad ibn Hanbal ci siddiquuna yi la bokkoon al-haqiqa maanaam comme niñ ko waxe woon yaakaar naa jotoon nañ ko wax imam Ahmad ibn Hanbal euh, ëpp na loolu maanaam ëpp na di nekk euh, maanaam ëpp na siddiq noonu rek ndax xam ngeen ni siddiquuna yi maanaam ba ci maanaam ñoom ñooy bu ñuy wax dañ naan ñoom ñooy waa kuur bi kuur kuuru roi bi siddiquuna yi lañ ci ñoom ci la ñuy tànnee xutbu yi ci lañuy tànnee euh, waa ahlu diwaan ci la ñuy tànnee maanaam ñu mag ñu ñu bari ci ñooñu lañ leen di tànnee waaye imam Ahmad ibn Hanbal gën naa rëy loolu maanaam ndax ne moom euh, mi ngi. dëgg-dëgg demoon na ba bokk ci maanaam afraad yu mag yi nga xamante ne ngir ne ay mbiram dañoo réer mooy mooy umanaa uy nga xamante ne seen mbir dafa làqu boo tax ñu bari duñ ko xamee lu dul maqaama siddiqiya rek waaye nag alxaqiqatan moom mooy ëppoon na loolu voilà imam Ahmad ibn Hanbal ci ñi gënoon yéeme ci la bokk voilà comme boo xoolee euh, comme ñoom imam euh, moo tax. Euh, càllale googu noonu nga xamante ne mooy ñi yar ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yar sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu gën gis ne moom ci càllale bu mag googu ci la bokk moo tax boo xoolee ñi mel ni moom ñooñu rek la mu naan sayyidina Abdullah ibn maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo yar sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu nuru ko ci jëmmum ak ci jikkoom moom mu yar Alqama ak Aswad mu nuru ko ci jëmmum ak ci jikkoom Alqamata ibn Yar Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i mu nuru ko ci jëmm ak ci jikkoom moom mu yar Mansur ibn al-Mu'tamir mu nuru ko ci jëmm ak ci jikkoom kooku yar Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri mu nuru ko ci jëmm ak ci jikkoom kooku yar Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi mu nuru ko ci jëmm ak ci jikkoom Waki' yar imam Ahmad ibn Hanbal mu nuru ko ci jëmm ak ci jikkoom imam Ahmad ibn Hanbal yar imam Abu Dawud as-Sijistani mu nuru ko ci jëmm ak ci jikkoom ñooñu ñoo nuru moo tax ñooñu ñoonuroo ci maanaam ci niveau moom ci martaba ci silsila googu la bokk mais ak mais nekkul rek koo xamante ne maanaam gir ne li tax euh, ñoom duñ ko gis lu dul ne siddiq la ngir ne ñoom euh, mënuñoo gis lu dul euh, ñi ñi toll foofu maanaam ñi toll ci martaba yooyu ñooñu lañ mën a gis te comme gisuñu lu dul ñu gis ci moom yëpp mooy mandarga siddiqiya te gisuñu ci moom maqaama yi comme lu demee nekk nekk xutbu wala bokk ci awtaadi wala bokk ci benn maqaama ci maqaama waa ahlu diwaan moo tax ñoom ñu jàppee ko comme siddiq waaye xaqiqatan mooy ne dafa weesu maanaam catégorie boobu hiérarchie boobu la weesu radiyallahu anhu waaw moo tax maanaam euh, mu nekk moo tax moom ay waxam waa ahlu tasawuf sax boo xoolee xaqiqatan ay waxam mu gën a bëri amul kenn ci waa ngir yi ñeenti ngir koo xamante ne ay waxam bëri na ci téere tasawuf yi comme ni mu bëri ci waxu imam Ahmad ibn Hanbal ni mu ci bëri amul ci euh, nga euh, kon moom tamit bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ràññeekoo koo euh, moom imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom mooy nattoom natt bu diis bi mu amoon ci jamonoom nga xam ne waa jamonoom dañoo amoon nattu maanaam mooy mooy ne jamonoy ma am ma maanaam euh, ñe dawlatul abbasi tàmbale ci ci jamonoy Ma'mun al-Ma'mun ñoom euh, rahmatullah ala al-jami' ñoom euh, nga xamante ne fitna yi bi ñu tuddee fitna fitnatul xal fitnatul xalqul Qur'an maanaam fitna yi bindum al-Qur'an ngir ne mu'tazila yi nga xamante ne ñoo ko waroon moom Ma'mun xalifa boobu ak ak xalifa yi nekk ci ginnaawam ñu ñëw ci ginnaawam dañoo am maanaam dañoo amoon gis-gis mooy ne dañoo bokkoon ci mu'tazila yi yoroon nag nguur gi nekkoon ñoo xamante ne ñoo gënoon am influence ci cour roi bi moo tax ñoom ñu ñu ñu ñu amee woon jàppoon ni alquran dañ koo bind maanaam alquran bii ñuy jàng ñun dañ koo sos alquran dañ koo sos maanaam yàlla moo ko maanaam mbindum yàlla la lu yàlla bind la maanaam lu mu créé la ba pare lu sosu la maanaam amutoon jékki-jékki am yàlla wax ko waaye. loolu tax maanaam nekkul kalaamu qadim nekkul kàddu yàlla goo xam ne dafa jiitu maanaam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem te it ba yàlla di yàlla ba léegi te mës ta deñ di yàlla maanaam kàddu la bu nekk ci yàlla te mu du deñ di nekk ci yàlla di nekk kàddu yàlla loolu moom moo tax ñoom maanaam ñoom nag gëmewuñ ko noonu dañoo jàpp na lu yàlla dogal maanaam lu yàlla bind la ak waxu yàlla la boo xamante ne day am ay circonstances yuy tax ñu révélé nangam ñu xaar ñu dajale ko après alquran nekk alquran te loolu juumte bu rëy rëy rëy la ngir ne alquran kaddu yàlla la te melo yàlla la subhaanahu wa taala loolu nag ñoom euh, imam Ahmad imam moom dajale nañ borom ko moom yu bari waaye. Euh, borom xam-xam yooyu ñu dajale ngir maanaam ñu teg leen ñoom ñëpp dañoo mujj a xede ba mu des imam Ahmad ibn Hanbal na ko koo wax am yére bu ko mayoon ne ko euh, am na yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooma laa gis mu ne jëlal yére bi nga jox ko imam Ahmad ibn Hanbal ndax am na benn fitna bu mu nar a dund ci kanam ndax xam nga imam Shafi'i sëriñu imam Ahmad la am na fitna bu mu nar a dund ji ci kanam euh, fitna boobu bu ñëwee na sol yére bi da fitna boobu moom mooy euh, ndax kilifa ndax dañ leen daan jàpp di leen tëj euh, takk leen yeew leen ci ay comme ay mbaam nii di leen diri boole ko di leen dóor bu dem nag ñu bari ci leen ci leen am na ñu ci génn àdduna ci rek transporté bi ñu leen doon transporté dem rek maanaam dañ leen daan jàpp tëj leen fu fu fu xat ak circonstance yu métti ba pare bu ñu leen di yóbbu noonu lañ leen di yóbbu ba pare di ba pare dañ leen di rombale nit ñëpp di leen gis mbedd yëpp lañ leen daan rombale pour yóbbu leen ne leen ndax dellu si ngeen ci wax ni waaw wala déet saxal ngeen ni ñu wax waaw wala déet parce que bu ñu waxee loolu ñoom maanaam ci seen jàngale njàngale war a waxaale masala boobu mazhab boobu dañ koo war a jàngalaale imam Ahmad bañ ngir ñëpp abdiki finalement ñëpp dañoo mujjoon abdiki mais wax taa ñoom Ishaq ibn Rawi ñoom euh, Yahya ibn Ma'in ñoom dañ ko doon wax ni ko muy taqiya taqiya maanaam wax rek waaw garawul après nga nga kii gra garawul nga def kom kom ñeen ci saaba yi defoon ne nañ leen naroon a rey ñu ne wedd nañ yàlla fekk du dëgg ci ñoom mu ne leen déedéet parce que man sama wax dafa am doole tey bu ñëpp tey bu même bu fekkente ne dama naan dellu naa ginnaaw ci lii sax dinañ maa fitnaal moo tax sax waaye bu ma waxee tey xaw ma sama wax ëllëg ban porte la mën a am ak ñaata nit la mën a sànk déedéet dama koy muñ rek ngir yàlla voilà dama koy muñ rek ngir yàlla noonu ci fitna boobu noonu ci la mujjee jëlee feebar bu métti métti euh, ci euh, deux cent quarante et unième année ci rabiul awwal ginnaaw maanaam weeru gàmm ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu deux cent quarante taamu de waaw mooy mooy baxru mu albaxru albaxru mooy maaliki yawmi diin albaxru géej gi yaatu gi alburuj constellation yi hmm? ci la génn àdduna moom moom Ahmad ibn Hanbal ci la feebare euh, génn àdduna fekk mi ngi euh, ci la génn àdduna mu voilà te mooy huwa Allah moom mooy Allah maanaam mooy incarné na yàlla yi ci biir ak ci biti ci woy ak allah radiyallahu ta'ala anhu di imam bu màgg nee na kon ban laaj na ali nee na imam ahmad ibn hanbal rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm laaj na ma an hadha al hadith ci hadith bi qaala mu ne fa innama li am ba des mooy ak arattu li ma nammul li ma namm mooy ne an na nekk annabi yéen bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekk na a'la maanaam gënoon a féete kaw mina naas ci nit ñi fi mu nekkoon mu gënoon a féete kaw ci nit moo tax fala ba'sa du aay an yakuna ci mu nekk al imam bi ala digi féete kaw a naas ci nit ñi bi hadal hadith ci sababu hadith bi moo tax maanaam kon loolu la maanaam imam bi kon aayul ñi ne bi moo koy tegtal na euh, fa qultu ma ne ko inna Sufyan lu wér mooy Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala kaana nekkoon na yus'alu ñu koy laaj an hada ci mbir moomu kasiran lu bari waaye falam tasma'u te te mosoo koo dégg minhu ci moom qaala mu ne laa déedéet maanaam mu laaj ko ne ko Sufyaan ibn Uyayna maanaam maanaam Ali moo ko wax ne ko Sufyaan laaj mbir mi lu bëri est-ce que mosoo dégg mu nettali mbir mi mu ne déedéet ndax Sufyaan ibn Uyayna euh, li mu dégg muy déggul hadith bi yëpp ci moom minbar bi rek maanaam la déggee ci moom maanaam imam Ahmad ibn Hanbal eh, indi na ko ci musnadam mais boo xoolee. mbiru mimbar bi rek la déggee ci moom ne dañ koo defaraloon mimbar mais pas julli gi ci jëmmi boppam loolu moom moo tax mu wax ko dégg nga waaye fii dañuy gis ne Ali ibn Madini moom dégg na ko ci Sufyan ibn Uyayna rahimahullah comme niñ ko gisee ci suñu euh, hadith bi euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro 2 917 imam Muslim hadith numéro 544 imam Abu Dawud hadith numéro 1080 imam an imam an-Nasa'i hadith numéro 739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 amoon benn laaj euh, xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci euh, nga gis ne lu demee nekk fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne dafa war a mel na tolloog ci wàllu doole lu tolloog xeec te ñoom mënul nekk ci ñoom lu dul loo xam ne jëmm la maanaam faaw mu am jëmm te it mu tolloog lu zira mooy lu lu euh, Euh, xasan waaye bu ñu xoolee xaqiqatan euh, xadiis yi li ñu leeral moom mooy mbir mi auteur bi amu ci doole xatta yenente bi sallallahu alayhi nee na doonte rëdd la nga teg ci sa kanam nga rëdd ko ngir mu mandargaal ko ci suuf si maanaam mooy rek loo xamante ne da gis ne lii day teqale diggante man ak ñeneen ñi ci des beneen bi ci des nag moom mooy ne saatir nit ki su ci su taxawee maanaam saatir suñ koy teg mooy nit ki su jullee su su su rukkooyee su su jootee fi muy fi fi fi bopp bi di toll buñ ci tegee lu tolloog loxoom bi nii lii buñ ko ci tegee jeex na loolu moom mooy saatir bi maanaam lu tollu noonu la ñuy tere nit ki jaar sa kanam mais boo jaaree ci kanam mais loolu dara nekku ci maanaam loolu amul problème ngir ne boo nekkoon masalan tey ci àll masala boobu li indi mooy tey bu ñu nekkoon ci àll ma taxaw euh, ndànk foy foy gi yëpp nekk ne mënuma ni kenn du jaar fee yëpp maanaam kon Euh, il faut que mu am kon distance bu ndaw te loolu tamit moom moo ñuy mooy exactement distance bi nga xam ne mooy à peu près lu war a tolloog un mètre un mètre cinquante comme ni ñu ko waxe woon euh, ne wanak wi masalan maanaam tabax gi maanaam li nga war a teg sa kanam comme nit kiy dem wanak euh, ndax dafa war a am lu war a dox ci diggante moom pour mu bañ a jublu xibla waaw wala déet ci masala boobu la ñuy daal delloo comme niñ ko gisoon ci hadith sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wallahu ta'ala a'lam Euh, non non non bismillah après yow. waaw ah, man question bi nag dafa comme dafa génne kii bi. waaw ñu xaar ko. Abu Abu euh, Abu Asim kan. Abu Asim. Abu Qasim Qasim Qasim. al-Qasim ibn Muhammad la. al-Qasim ibn Muhammad la. Abu al-Asim élève de Sufyan ibn Uyayna. Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini. Abu al-Asim faisait partie des sept savants de Médine. Déedéet. Mais c'est Qasim seulement, c'est pas Abu al-Qasim. Voilà, Qasim ibn Muhammad la. mais ban xadis la bu ñuy gis tey. Xaalid ibn Walid déedéet bokku ci mais non mais yow mais bokku ñu sa génération. waaw mais c'est parce que tu as dit ah Abu Hazim. oui Abu Hazim. non non non bokkul musuma ko wax déedéet. Hazim Hazim. Abu Hazim. non moom moom kon naa kon Abu Hazim la. non non Salama ibn Dinar. sa Salama Yasaar nga ko war a jaawale. non Abu al-Hazim. ci wax ci Donc du coup, lui, tu as, quand tu l'as, quand tu as expliqué qui il était, j'ai pu comprendre que Kaziki faisait partie des sept parents de Nicolas. Ah, ci borom yi xam-xamu Madina yi la bokkoon. waaw mais mu bokk ci borom xam-xamu Madina yi loolu taxul mu bokk ci juróom-ñaar yi. d'accord waaw. après, euh, quand on parle des habits.

loolu masalan dañ koy tere voilà kom tey buñ jëlee benn lu euh, niroog caoutchouc euh, taf ko comme marque bi ni muy nekk parfois ñu taf ko ci kaw fekk loolu nekk jëmmu nit wala animal voilà comme piment bi voilà comme piment bi voilà benn gaynde luy gaynde wala teg voilà voilà mais lool laa lay wax ne la euh, li li ci li ci xaraam ci yére mooy li am relief fi li ci li nga xam ne li tax nag ñu koy tere ci julli gi du rek relief gi kese mais le fait que mu am jëmmu loo xamante ne da lay mën a préoccuper ci sa biir julli gi loolu la voilà mais bu dee loolu la. dessin. non bu dee dessin terewul ko. par exemple des adultes il y a euh, des dessins de animés quoi des dessins de princesse tout ça loolu laa wax nii su bi loolu terewul ko. su dee dafa am relief loolu la ñuy tere ngir ne suura ci boppam maanaam lépp lu am relief dañ dafa xaraam nit ki di ko jullit bi dafa xaram ci jullit bi hmm? donc foofu la gisee robot bi nga xam ne dafa am jëmmu nit. voilà boobu aussi kon. voilà boobu exactement robot bu am jëmmu nit effectivement dafay xaram. boobu non mais il faut nga différencier entre dessin. lu ñu teg loo xamante ne tey bu fi bu ñu delloon torche tiimale ko ko mën na am takkandeer ombrage voilà il faut nga différencier ñaari mbir yooyu ba pare il faut nga différencier entre le fait que nga ko sol ci julli boo ko sol ci julli li am dessin yi yëpp dafay nekk loo xam ne dañ koy sipp ci biir julli parce que lépp loo xamante ne mën na la attirer ci biir julli gi loolu dañ ko dañ koy sipp ci julli tey par exemple pour joxe exemple gis nga sama yére bi lii nii dafa am relief lii dafa am relief donc bu fekkente ne nag lii nii forme luy dund la lool day xaram waaw mooy borode bi voilà ah borode la tudd. waaw voilà borode bi borode boo xamante ne dafa am forme luy dund dafay xaram voilà ci gàttal loolu la voilà. moo doon wax yeneen bi waaw. pourquoi que euh, parce que bi ñu demee ba abu euh, bi ñu demee ba deuxième beneen deuxième génération bi abu ishaq ta sët ñoom seen sët la moom dafa ne am na ci benn peppu karaw moom la defee Muhammad ibn Sirin rahimahullah ne peppu karaw boobu de bu ma ko amoon ay peppu karaw bu ma ko amoon pepp une une une miette voilà une euh, mooy comme tey bu ma daggee rek fii nii benn bu ma daggee nii li may am nii pepp loolu mooy pepp boobu te même jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, comme ginnaaw bi Seydina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu xare la armée bi lu mu taxawloo na leen ndax benn benn mbaxana bu amoon benn mbaxana bu amoon karaw yonent bi sallallahu benn pepp karaw yonent bi sallallahu bu ci nekkoon nga xamante ne moom moo taxoon mu armée ba nit ñi yaakaar ne non benn mbaxana kese tax ñu ñuy jël yu mag yi mu ne parce dafa am karaw yonent bi moo tax sallallahu alayhi maanaam bu fekkoonte ne non maanaam rareté bi aussi daf ci amoon ba ci jamono yi nga xamante ne mooy jamono yu yu mujj yi maanaam jamonoy génération yi kii dafa commencé woon raar maanaam juste deuxième génération bu fekkoon ne noonu la man a baree nga xam te ne mees lañ ci yor <laughs> dañuy loolu du mën a du man a ne te loolu gisoon nañ ko tamit yaakaar naa am na ci hadith buñ ko gënoon a gis boo xamante ne exactement ci affaire karaw boobu la doon ki mujjee xam mu am karaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci càllale bu leer imam Ahmad ibn Hanbal loolu waxoon nañ ko rahimahullah ci càllale bu leer ne mi ngi nii ah, ta'ala a'lam euh, euh, Jarir. Al-Bajali. Donc, euh, euh, mais euh, n'a jamais pris sa forme. Déedéet. Pourquoi il, euh, on ne sait parce que ci jamono ji moo fi nekkoon loolu la c'est-à-dire moom bi muy tuub dañu wax ne juróom benn weer la dafay yenn saa am na ñu xattaa ñu wax ne ju ñetti weer la def moom am na sax ñu ne ay fan rek la def ak yeneen sallallahu alayhi wa sallam kon normal na lu tax Seydina Jibril alayhi salaam doon jël rek forme kële nga xam ne jamono jooju moom jullit la woon alors que kii nekkul woon jullit wallahu ta'ala a'lam baax wala des na. d'accord bismillah. Ah, question bi ci ci wàllu ci wàllu sauvetage. Mhm. léegi fekkante ne benn. benn benn yére la bu am bu am maanaam maanaam boo am sotti bu pare mu am saabu dëkk maanaam mu xëpp léegi boo ci boo ci sottee ndox boo ci sottee ndox ba ba ba sotti ndox ci kaw ba pare xam nga boo ko wàññee tamit saabu da ciy des ba léegi ndax léegi sob bi dañ na wala wala ci déedéet da nga koy raxas ba boo ko raxas comme dafa am sobe am saabu te sobe bi munoo koo xam bu boobaa da nga ciy sotti ndox ba keroog sa ndox mi ba keroog muy génn di di di di di di wow ndoxum kese génn bu dee ci même bërëb bi la saabu ji ne kon da ngay raxas da raxas ba keroog ndox muy génn leer naññ. ta à dire que muy génn da am couleur rek tant que yaa ngi woon ñu couleur rek. waaw déedéet di raxas raxas raxas ba ndoxum kese génn voilà loolu moom faaw loolu non dafa ne bu fekkente ne nit ki dafa am yére boo xamante ne dafa am sobe mais dafa am saabu nga di sotti ndox di weñ ba saabu bi di génn maanaam euh, est-ce bu saabu lool lool rek dana tax sobe bi génn loolu lañ ko tontu noonu Allah ta'ala léegi léegi ci question bi mooy euh, benn bi moom mooy di julli maanaam di di julli ci kanam imam te fekk am na benn niir moom bu nekk ci kanam yow ngay julli ci kanam la maanaam comme ça comme ça ñu julli mboolu nii léegi imam bu taxawee nga léegi miir na jàkk jo bare mhm. léegi jàkk ji question ngay julli ci kanam waaw loolu laa wax loolu la tere loolu la tere da ngay julli ci ginnaaw da ngay dem ci ginnaaw même su même sa mais séparation waaw mais bien sûr ah. da dem ca ginnaaw ko julli waaw léegi fekkante ne danga ko def jamono bi nga def xam nga nga war a prendre ji. déedéet déedéet wallaahi. ci hadis euh, trois cent soixante-quatorze bu Seydina Anas mhm. mooy ñuy wax naan Seydina Abu Talha mooy ba mu doon ñëw pour jiite mbooloo mhm. boo amoon ñu dessiné noonu ci ci kanamam mhm. doon wax pour ñu dindi parce que après dafa ni leen nax yenn saa saam daf ko teel a xaraam loolu la tontu kii bañ ko ne bu mu nee dindi leen ma lii nax dafa xaraam. ah hadis am ah, waaw waaw léegi mu wax la waaw léegi léegi euh, gars yi ni ko déedéet yére bu muy sol bu am ay tere. waaw waaw daf loolu la précisé waaw Saalum mu xoolee fi ma ko wax radiyallahu anhu waaw. waaw léegi en fait dama doon naan mooy moom mu ngi leen tontu li. est-ce taxaw taxawaayu rideau yu Sayyidatuna Aisha ci néegam non non non parce que ci kanamam la waaw loolu la ah. mais que loolu day wane ni rideau yële la amoon dafa amoon relief dañ koo ñawaale woon ci kaw ah. alors que fii moo tax mu ne ko illaa an yakuna raqman fii sawbin ba mu def ne mu nekkee rëdd bu ñu rëdd rek ci kaw yére bi maanaam loolu dañ koo xadis boobu dañ koo nekk wax ngir teqale diggante li nga xam ne dafa am relief ak li amul relief voilà ngir ne yooyu suura maanaam yi am jëmm yooyu ci ci kër dañ koy tere ay statue ay yooyu dañ koy tere ba mu def yooyu noonu ak yi ñu woyofal ci fowukaayu xale yi ba mu def yooyu ak yi ñu woyofal ci fowukaayu xale yi. ah. kookaay xale yi moom ñu taxaw mooy waaw loolu waaw man par exemple loolu wala boog mu nekk loo xamante ne euh, du nit comme comme comme comme comme dëgg-dëgg comme comme comme yenn comme ni ñu naan doomu tubaab euh, wala du. mais mais mais bu mën na mais Sayyida Aisha radiyallahu am na ku mu doon foowal ci xale yi koo xamante ne pourtant bi mu ci yor comme genre poupée la. mais fas la yoroon comme forme fas la hmm. moo tax yi nga xamante ne dañ leen di dañ leen di woyofal mais bu demee ba nekk comme nit nag dëgg comme comme doomu tubaab xam nga doomu tubaab ni mel moom da ngay gis ne kii nit la mais bu fekkente ne melut noonu mais mu nekk loo xamante ne rek euh, xëy na day jël forme mu xale yi comme ni yee voilà yooyu yooyu duy duy ñi te la voilà dañ koy woyofal ngir voilà ngir loolu ngir maanaam boobu te loolu tamit daf ñu yóbbu ci beneen mbir mooy ne tere giñ tere forme ku yoon maanaam forme yooyu terewuñ ko ngir jëmmi forme bi cexe mais dañ koo tere ngir itam euh, maanaam euh, ngir saddu zaria ngir mën a tëj buntu lu nar indi ak yàqu-yàqu ëllëg loolu moom moo tax euh, léeg-léeg yenn poupée yi mën naa dagan sauf que parfois ni ñuy melale poupée bi moo ko yóbbu ci mu xaram masalan